ñu leen di nuyu di leen ziyaar jëno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon insha allah ñu daal di continue fi ñu yemoon ci résumé fathul hakim al allam lima fi bulugh al marami min al fawaid wal ahkam bu suñu sëriñ cheikh Mouhamadul Moustapha radiyallahu anhu wa arda eh, gisoon nañu ñu ngi woon ci partie masailul fiqhiyya gisoon nañu ba agsi woon ci jotaay bii weesu jeexaloon nañ kuupulu masala eh, xadiis yi nga xam ne benn la woon sax muy xadiis sayyidatu Aïsha bi di doon wax ci wàllu mani radiyallahu ta'ala anha tey ñu waroon ci masala fiq yooyu ba léegi waaye ci xadiis bi ci tegu woon muy xadiisu sayyidina Abu Samh anhu kon ba léegi ci bulughul maram min adillatil ahkam bu imam al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi ci kitaabu tahara baabu izalati najasati wa bayaniha kon imam al-hafiz rahimahullah mu ne woon wa an abi samhi radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawlil jaariyati wa yurashu min bawlil ghulaam axrajahu Abu Daawuud wan-Nasaa'i wa sahhahahu al-Haakim kon loolu moo doon xadis boobu mu ne kon wa an Abi Samh mu ngi jële ci saxaaba buñ naan Abi Samh radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee moom ne nee na qaala rasulullahi mu ne ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa ne nee na yurashu min bawlil ja yughsalu jaariya dañuy raxas ci loo xam ne tuur ndoxu liir bu jigéen bu dee ne dafa tuur ndox ci ci mu dal ci mbalaan wala làmbaay wala yére mu ne wayu rashu dañuy wis min bawlil ghulam ci loo xam ne bu dee tuur ndoxu xale lu góor la mu ne xadis boobu axrajahu Abu Dawud mu ne imaam al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi moo ko solo wan-Nasa'i ak imaam an-Nasa'i rahmatullah alayhima mu ne wa sahhahu te wéral na xadis bi al-Hakim imaam al-Hakim an-Naysaburi rahmatullah alayhi ah hadis hadis boobu noonu gisoon nañ ci lu tolloo fukki masaa'il muy dix masala fiqhiyya yoo xam ne gisoon nañu ko ci bi ci njëkkoon moo doon lan mooy àtteey tuur ndox lan mooy àtteem bi ci tegu woon moo doon an lan mooy àtteey tuur ndoxu bàyyi ma yi bàyyi ma yi ana lan mooy àtteey seen tuur ndox comme fas wala xar wala mbaam xuux wala ganaar yooyu yooyu yëpp mooy façon fii nu tudd ba euh, euh, euh, ñoom ñoom ñoom seen tuur ndox ana lan mooy seen àtte bi ci tegu woon di ñetteel bi mooy lan mooy àtteey tuur ndoxu ab liir ñeenteel bi moo doon ana xale bi ñuy bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax fi alxulaam lool ci lan lañ koy tënke est am na at yoo xam ne ak nan lañuy ñuy ne ah xale bii de bokkatul ci ñooñu ndax dane wa yurashu min bawlil ghulam dañuy wis ci loo xam ne bu dee tuur ndoxu xale bu góor la mais xale boobu mooy est-ce que n'importe qui ndax comme ko ghulam dañ koy utiliser même nit day majeur ñu naan ko ghulam est-ce dañ naan kon ghulam daal kon yooyu loolu dañuy soxla kon xam nan la ñuy ci yan cadre la xamee ne ah diw kat ñoom diw ñi bokkatuñu ci voilà loolu mooy ñeenteel juróomeel bi mooy lan mooy sagesse bi nekk ci différencier bi bi xadiis bi comme ni mu ci leere diggante tuur ndoxu xale wu jigéen ak xale wu góor lan mooy sagesse bi euh, li ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi sixième bi moo doon lan mooy àtteey comme yu mel ni euh, ci tuur ndox la xadis bi wax waaye dafa am yeneen yoo xam ne ay ramification la yoo xam ne day concerner xadis lu mel ni xalas mooy gàll lan mooy àttee gàll bi ci tegu di juróom-ñaareel mooy lan mooy àttee di topp euh, waccu lan mooy àtteem bi nga xam ne moo ci tegoon muy huitième euh, masala bi moo doon ana lan mooy àtteey rongoñ yi nga xam ne rongoñ rongoñ ana lan mooy àtteem ginaaw loolu juróom-ñeenteel bi mooy ana lan mooy àtteey wextan yu ñuy fekk ci biir euh, bàyyi may comme xar yeeg yooyu booy euh, yiñ ciy fekk lan mooy seen àtte bi ci mujjoon mooy ana lan mooy façon sobe yi nga xam ne dañ leen di jéggale ndax hadith bi dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam le fait que mu def différence entre xale bu jigéen xale bu góor mooy ah buñ gisee surtout masala yi ci biir nañ gis ne ak woyofal moo ci ne ak woyofal woyofal googu léegi d'une façon plus générale ana yan mooy sobe yi nga xam ne dañ leen a woyofal mooy ay sobe lañ gaa mais dañ leen a woyofal mooy ne duñ yor àttee comme si sobe boo xam ne àtte woyofal teguwul ci kawam kon lool moo doon masala yooyu lañ war a gis insha allahu taala kon bi ci njëkk mooy ana lan mooy àttee tuur ma ah, ah nga masala masala bii moom masala bu ñu gisoon la bu yàgg gisoon nañ ko ci hadiisu kaw kaw bi masala bii gisoon nañ ko muy xadiis diis gisoon nañu ko waaye rappel lay doon kon lan mooy àttee tuur ndox boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo ijmaa la ci ñoom këne àttee tuur ndox mooy dafa nekk loo xamante ne nii dafa sobewu loolu mooy àtte bi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute wuñu ci léegi lan mooy dalil yi nga xam ne ci lañ tegtaloo ngir wax ne ah attey tuur ndox mooy dafa dafa sobewu muy xadiis yu bari yoo xamante ne nii comme biñ tudd léegi muy xadiisu Seydina Anas boobu te muttafaqun alayhi la imaam al al Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhi ma ñoo ko bokk solo bim ne jaa arabiyun dafa am benn kaw kaw bu ñëw radiyallahu anhu mu daal di tuur ndox ci teggu benn ci teggu jàkke ji mu ne nit ñi daal di jóg ngir daal di koy saax saaxee yonent bi alayhi salaatu ne bu leen ko def dara la mu bu leen dagg euh, ay tuur ndoxam bàyyi leen ko ba mu pare bi mu mu ne jël leen ut utal leen ma euh, récipient wu ndox ñu jox ko mu daal wax ñu sotti ko ci loolu day wane ne li mu nekk lu sobewu moo tax que ne waxuñ ne noo gaawul moom ndox mu fi tuuroo yem le fait nag mu mu soxla loolu ba ne nañ ut ndox daal di ko ciy sotti loolu day wane ne kon ay tuur ndox du loo xamante ne nii laa mooy laabul ba pare bi mu paree mu wax ak moom wax ak kaw kaw bi ne ko fii nii néegu yàlla la lii fi mën a nekk mooy du ñuy fu ñuy tudde yàlla yooyu yu mel noonu lañ fi mën a lañ lañ fiy def waaye du tuur defukaay yu yi nga xam ne dañoo salte kon ci lañuy ñuy xame ne kon loolu day wane ne tuur ndox kon sobe la ñu ne am nañ beneen xadis muy xadis sayna Abdullah ibn bi tamit radiallahu taala anhuma bi nga xam ne mooy wax ci eh, boroom bàmmeel yoo yële yonent bi alayhi salaatu wa salaam romboon mu ne ñaar ñii de innahuma la yu'azzabaan wa ma yu'azzabaani fi kabiir mu ne gis nga ñii ñaar ñii nii ñaari bàmmeel yi de ñu ngi leen di mbugal waaye li tax ñu leen di mbugal du lu rëy après mu ne lu rëy la sax mooy du lu rëy ñoom biñ koy def pour ñoom doonuñoo doonuloon dara lu woyof la woon moom je veux taxaw fii def ko mu jeex ñoom noonu lañ ko jàppe woon duñ ci bàyyeen ci xel est ce que samay yéreeg après ni may julli yooyu seen yoon new ci mu ne loolu côté boobu moo tax mu ne du lu rëy ne bu neen sii lu rëy la mooy que ne effectivement lu rëy la ndax loo xam ne mbugalu bàmmeel da koy waral ndax li koy li liy wane da koy waral moo tax mooy le fait que dal leen ak booy julli yooyu yëpp ne nga xam ne dara leeru la ne ki nit ciy julli noonu yére yim sol kooku manu la la c'est sûr mu ne loolu xadis boobu noonu nga xam ne ñàkk sàmmoon teeg di di toppatoo yooyu euh, tuur ndox yi fu ma laaleeg nu mu may laaleeg nu mu génn ci man sama yoon newu ci loolu day mu waral mbugalu bàmmeel loolu day wane ne kon bu dul woon lu sobewu bu doon lu laab la ay mbugal du ci du ci du mbugal ñu ne am nañ beneen dalil ba léegi muy hadith Seydina Abdullah ibn Mughaffal bi nga xam ne gisoon nañ ko tamit ci hadith bi ñu doon gis hadithu wa an rajulin foofu tuddoon nañ hadith boobu ah mu nekk ci sunan eh, Ibn Maaja rahmatullah alayhi bi mu yonent bi alayhi salaatu salaam naan eh, eh, mooy tëndu ko leen mooy lum euh, euh, ko voilà mooy li mu euh, naan fa inna ammatal waswaasi min mu mu voilà mu ne mooy tandeku leen dee leen dee leen dee attention di mooy tandeku mooy tuur ndox istantihu min al bawl fa inna ammatal waswaasi min amatil waswaasi min mooy ñi nga xam ne dañuy taxaw di tuur ndox comme fi ngay fi ngay sangoo ndax foofu doon wax comme ki nga xam day taxaw di tuur ndox noonu mu ba muy ciy bàyyi xel ndax yooyu noonu mu ne ndax da indi ay jax-jaxal après yu bari da ciy tukkee ah loolu yeneen bi alayhi salaatu wa salaam doon mooy tandakuloo lool mu doon wax waaw kon moytandiku leen dee leen moytandiku minal baw istansiru minal baw mu ne fa in ndax da indi ay jax-jaxal yu bari bu dee doo ko toppatoo doo ko doo ci bàyyi xel ndax man nga dem bay julli iblis na la bon yow gis nga sa yéere bi ngay jullee tànk bi ngay tuur ndox yow est-ce que nga mi nga def léegi yow ko commencé te boo demee boo tàmmee noon après buntu la lay ubbil boo xam ne bu mu lay jaare tout le temps tout le temps mu la ciy jaare ba daanaka bala ngaa julli sax waxtu yu weesu ñu ne ñun hadith yi nii yëpp dalilu mooy waa ijmaa la ñoom ñëpp ñoo ci d'accord que ne loolu yëpp day tegtale que ne euh, ndox atteem mooy dafa sobewu léegi nag mu des tuur ndoxu ñi nga xam ne kon deuxième laaj bi mooy ana lan mooy attee tuur ndoxu euh, euh, animaux yi animaux yi d'une manière générale mais animaux yi dañuy xam dañu dañu dañu leen di diviser ci ñaari parties mooy animaux yi nga xam ne ñoom dagan nañoo lekk seen yàpp ak animaux yi nga xam ne seen lekk seen yàpp dagan waaw lool mooy lool bu demee noonu après ci la àtte yi dina leere léegi kon bu ñu xamee ne kon ñaari yooyu moo am te yooyu animaux yooyu façon yi ñuy lekk ak yooyu yooyu waxoon nañ ko ci gisoon nañ ko ci xadiis yi weesu par exemple bu ñu xamee ne kon euh, euh, ñay wala euh, gëléem wala gaynde wala yu mel ndax dañ koy lekkam déet bu ñu xasee xam ne dañ koy lekk léegi ñu xam ne kon xar de comme que dañ koy lekk kon atteem mooy atte yi ñuy wax fii ñu ne ñay moom du ñu ko lekk ñu xam ne kon kon atte yi tuur ndoxam mooy atte yi ñuy wax fii ak yi mel ni moom kanta yi nga xam ne du ñu lekk seen yàpp yooyu ñoo yu njëkk comme yiñ tudd léegi muy mbaam xuux euh, euh, xaj jëleen non maanaam waa ji ñay ñooñu yu mel noonu yooyu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom ñépp dëppoo dañu ijmaa la que ni ñoom seen seeni tuur ndox dafa sobewu mooy animal buñ dul lekk yàppam bu ne ay tuur ndoxam dafa sobe léegi wax jooju imaam euh, imaam ash-Shawkani moo wax moom wax ju wuteek wax ji moom moo wax le contraire mooy ne daal animaux yi moom jàppul ne par li ijmaa bi wax nii daanaka boroom xam-xam yëpp wax que ne animal buñ dul lekk yàppam bu ne tuur ndoxam sobe la moom mu ne déedéet moom d'accordul ci wax jooju ah, di imam ash-Shawkani rahmatullahi alayhi ndax moom dafa gis ne moom côté moom dafay joxal côté al-bara'atul asliya dafa jàpp ne daal yenn yi daal bu amul texte daal dañuy jàpp ne affaire bi ci cosaan mbir yi daal dafa la comme que mais waxu jumhur rahmatullahi alayhi euh, euh, mooy écrasante ñi ci def ñëpp loolu moo gën a dëgër insha allah ndax euh, yonent bi alayhi salaatu wasallam dañuy gis ne xadiis yi day def différence entre tuur ndoxu loo xam ne dañuy lekk yàppam ak luñ dul lekk yàppam loolu différence la boo xam ne xadiis yi dañ koy def waa jumuur na yooyu yëpp loolu lépp day wane ne comme de ce fait que loolu mooy ne kon anim bépp animal boo xam ne du ñu lekk yàppam li nga xamante ne mooy euh, tuur ndoxam day nekk loo xam ne sobe lay doon léegi nag mu des beneen partie yeneen animaux yi animaux yi nga xam ne kon dañuy lekk seen yàpp ñoom lan mooy àttee seen tuur ndox mm-hmm. boobu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci diviser wu ci ñaari partie ku mel ni xanafiya yi rahmatullah alayhim ak shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne moo moo biñ génn yem rek mooy ne tuur ndox lu ñuy lekk yàpp lu ñuy lekk seen yàpp ak bu ñu dul lekk seen yàpp ñoo yem atti mooy ne dañoo sobewu mooy lenn lañu léegi loolu mooy abi bu njëkk bi léegi maliki yi rahmatullah alayhi ak hanabila yi rahmatullah alal jami' ñoom ñu ne ñun nag ànduñu ak wax jooju ànduñu ci wax jooju ñun li ñu gis mooy ne animal yi lekk seen yàpp ñoom seen tuur ndox nekkul loo xam ne sobewul mooy lu laab la te insha allah mooy lii nii abi bii lañ dëgëraloon ci saraa bi léegi nag euh, kon wax ji fat mooy ana léegi seeni argument yuy wane ne yéen seen wax ji moo gën a dëgër ana seen argument yuy wane ne yéen seen wax gën a dëgër te waxu bu njëkk bi di xanafiya yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñun suñuy dalil suñu premier daliil mooy hadith bi nga xam ne Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo ko solo mu nekk ci as-Sahihayni ñu gën ko xamee ci hadithu al-Uraniyin muy ay nit ñoo xam ne dañoo masoon a ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bokkoon ci Ukal Urayna ak waa ñooñu tribu yooyu daal di woon fa ñëw bi ñu fa ñëwee yàgguñu fa noonu après bon et euh, ñu am problème mu adapté wu ak climat boobu climat wu dëkk bi yonent bi alayhi salaatu salaam gis ne ba ñu feebar ci yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen boole ak ki nga xam ne mooy sàmmkatam bi nga xam ne moo ko doon moo doon sàmm euh, gàtt yi ngir mu daal di koy ñu ànd ak ñoom jëpp ba ci biti mu defal leen benn médicament boo xam ne ni muy demee mooy dañuy ratt ci gëléem yi soowu gëléem yi daal di koy boole ak tuur ndoxu gëléem yi bu ko defee ñu naan ko bu ko defee insha allah dinañu wér ñoom ñu daal di koy def daal di wér ñu ne ñun loolu xadis boobu noonu ba ni muy jeexe suñu dalil la buy wane ne kon animal bu ñuy lekk yàppam tuur ndoxamam tuur tuur ndoxam du du sobe ñu ne leen lu koy wane fii ñu ne ah xanaa gisu ngeen liñ leen li yonent bi sallallahu wax ratt na na ban médicament la leen jox loo xam ne mooy so soowu gëléem bi lañuy boole ak tuur ndoxu gëléem gëléem gëléem bi dañuy lekk yàppam wala déet ñu ne waaw ñu ne kon le fait ñuy mën a utilise tuur ndoxam di ko naan loolu day wane ne bu sobe woon du ko du leen ko jox du leen wax ñu jox leen ko tam moom moo ne woon te gisoon nañ ko ci xadiis de ba wees këne suñu borom bi deful li nga xam ne mooy faj xeetam ci loo xam ne da leen koo xaraamal wala ci beneen yeneen version loo xam ne sobe kon loolu ci la ñuy xam ne kon bu ne bu nee boole leen meew mi soowum jëleem mi tuur ndoxu gëléem bi kon loolu mooy wane na du sobe ndax du leen manu leen a du leen faje loo xamante ni nii sobe la comme moom ni mu ko wax ñu ne am nañ beneen euh, yeneen dalil ñu ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala bi nga xam ne yeneen dana yonent dafa moom dañu mës a génn yonent bi alayhi salaatu salaam ak moom léegi bi mu demee ci àll bi mu daal di leen après mu daal di koy wax mu daal di koy indil ay xeer moom mu daal di dem nee na ma ma chercher chercher chercher trouver ma ñetti xeer ma trouver ñaari xeer ak loo xamante ne naa neefare mbaam la ma daal di koy indi nee na yonent bi salaam daal di jël xeer yi daal di sànni li nga xam ne mooy neefare jëli euh, mbaam bi. ne lii ricc la innama hiya rawsatu ximaar ne lii nii mooy sobe la lii nii neefarey mbaam la ñu ne loolu ñun liñ liñ ci liñ ci ki liñ ci jële ñun mooy ne dañuy gis ne kon xadiis yi dafa def différence entre lu ñuy lekk yàppam ak lu ñu dul lekk yàppam ndax xadiis bi ñu jóge sànni muy bu gëléem bi bu urani yii nii yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax ñu naan ñu boole ci liñ leen di faje tuur ndoxu gëléem bi nañ jàpp xam nañ ne kon gëléem dañuy lekk yàppam ñu ne waaw ñu ne léegi hadith bii nii mu daal di rejeter ne sànni li nga xam ne mooy neefare gëléem euh, mbaam bi tam xam nañ ne mbaam du ñu lekk yàppam ñu ne waaw ñu ne kon lool day wane ne kon liy jóge ci charia dafa def différence entre lu ñuy lekk yàppam animal bu ñuy lekk yàppam ak bu ñu dul lekk yàppam c'est clair ah. léegi ñu ne am nañ yeneen ñu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ko laajee ne ko ndax dañuy jullee am ku ñëw laaj ko ne ko a usalli fi mara usalli fi marabidil ghanam mu ne ko qaala in shi'ta ci riwaaya imam Abu Dawud rahmatullah alayhi ci riwaaya imam Muslim dana ko na am dañ koo laaj ne ko benn waaye dafa ñëw ne ko est-ce naa jullee ci géttu xar yi mooy xanam yi xar yeeg euh, bëy yeeg mooy ñooñu mu ne leen mu ne ko ci benn beneen mooy benn version mu ne in bu la neexee ci xadiis bi nekk ci Sahih imam Muslim mu ne ko waaw ah ba pare moom mu ne moom alayhi salaatu wassalaam sallu fi marabidil ghanam mu ne de julli leen ci fi nga xam ne mooy fi ñuy euh, euh, fi ñuy géttu fi ñuy euh, gàtt yi fi ñu leen di yeew ñu ne ñun xadiis yi nii dañuy dañuy épauler contrairement ak avis bu njëkk bi ñu ne lan la leen di épauler ñu ne ak ah fi ñuy jullee foo xamante ne bu doon ne lay génn ci ñoom sobe la ndax gépp xar yi moom ñëpp xam nañ ne xar yi lañ fay def xam nañu fa la ñuy ne amuñ toilette yoo xam ne bu kiiwee fa la ñuy dem loolu amul foofu la ñuy defe seen besoin lañ koy def léegi bu dee charia da la permettre ne la man nga faa jullee ki laaj mu ne ko man nga ko ki nga xam ne dafa ba pare mu ne sallu julli leen foofu noonu loolu day wane ne bu doon ne foofu day sobe mooy lay génn ci ñoom noonu sobe la kon doonu ko woon digle te xam nañ ne ya ne noonu mooy seen dafa dañoo dagana lekk seen yàpp yooyu xar yéeg jëleen yéeg ya fay ne ñu ne kon yii nii yëpp day tegtale que ne euh, waa xanafiya yeeg shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ñoom ñi nga xam ne dañu jël généralité hadith bi nga hadith yi nga xam day tere day day day ne tuur ndox dafa nekk loo xam ne lu sobewu la ñoom dañu yooyu ci seen seen dalil yi dina mag la mooy ñoom généralité boobu lañ ne yooyu mënuñu cee génne lii da comme que ñoom gisoon nañ ne euh, côté faju bi mooy côté faju bi gisoon nañ masala yooyu mooy côté faju bi ni mu demee ni ni avis yi demee ci masala bi noonu la fa demee moo tax da gis ne logique bi tamit mooy euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi moo tax seen xawaay bi am solo règle yi nga xam ne seen usul yi ndax manuma ñëw nag ne man daal fii ci wa ma arrangé di xool yow teg ko ci lii wa ma arrangé ak lii arrangé wu ma ndax sinon finalement boo tàmmee def noonu di nga mujj doo dëppoo kenn ci ñoom ndax ñoom fa ñu basé woon ca masala sàngam ba tax nga d'accord fa lañ basé waat tey ne tey lii lii daganul yow nga ne ah non non tey nag moom day dagan moo tax affaire bu du ne man dama koy teg rek sama bakkan di xool ndax neex na ma am neexu ma déedéet mooy da ngay suivre affaire bi ala na lay tam mooy il faut mu tegu ci lu leer ndax ñoom li ñu wax nii loolu mooy mooy surtout côté faj mi ndax ñoom dañ ne woon moo fajoo li nga xamante ne nii ak condition yi ñu teg yoo xam ne du du du laabul mën naa ne ak selon condition yi ñu waxoon mais bokkoon na yi ñu doon wax que ne dëgëral ñoom seen wax jooju que ne xadiisu yiin bi dañuy jàppale ndax ñun euh, voilà taw euh, tuur ndox gëléem mooy laabu dafa sobewu mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di na ciy faj ay nit kon loolu day wane ne kon di fajoo loo xam ne dafa wu day dagan mais loolu gisoon nañ tontu bi que ne xanaa bi lay rahmatullah dañ ne non ñun. yéen li ngeen wax noonu jàppuñu loolu te xadiis yi dëgëralul seen wax jooju ndax li koy wane mooy li ñu waxoon sànq ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na buur yàlla deful sama liy faj sama xeet ci loo xam ne da koo xaraamal ci ñoom wala ci loo xam ne sobe la kon ba ñu xamee lool la xam ne kon yéen fa ngeen nara a tegtaloo lool du demee noonu kon li ñuy ci jànge te xamee ko ci mooy ne kon loolu du sobe léegi nag comme que loolu du sobe fa la ñuy xamee ne kon ñu xool ci ban animal ban façon animal lu jóge ñu xam ne animal la boo xam ne du ñu dañuy lekk yàppam ba pare mu ne ñu julli leen ci gétt boo xam ne animaux ya fay nekk dañuy lekk seen yàpp ci la ñuy xamee ne kon am na différence bu baax entre li nga xam ne animal bu ñuy lekk yàppam ak bu ñu dul lekk yàppam comme mbaam li nga xam ne moom yu génn ci moom da koo sànni woon ñu ne kon loolu lépp insha allah yii mooy li nga xam ne mooy wan ne kon abi boobu mooy li gën a dëgër euh, insha allahu taala ñetteelu masala bi kon muy léegi ana lan mooy àtteey euh, tuur ndoxu ab liir lan mooy àtteem muñ ne àtte fii nag mooy loolu euh, boo mooy xam nañ tax ñu wax mooy ndax laab naam laabu loolu la ñuy <laughs> ndax lu nekk ak àtteem par exemple julli bu ma nee lan mooy àttee julli du ma raisonner en terme de laab naab laabul voilà hurrimat alaykumul maytat xaraamal nañ ci yéen médd du ma raisonner voilà mooy ne loolu <laughs> euh, dañuy xam ne fii affaire laab ak ñàkk laab la ñuy wax léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom ñépp dëppoo nañ que ne loolu ijmaa la que tuur euh, ndox ci boppam même boole ci bu liir sax dafa nekk loo xam ne dafa sobewu lool mooy wax sauf que li nga xam ne mooy différence bi am entre ki nga xam ne bu liir la ak boo xam ne du liir mooy koo xam ne mag la léegi mooy ne bu bu bu gone bu liir dañ cee utal sariya da cee def ay woyofal da cee woyofal da cee indi ay woyofal lool kese la loolu mooy différence bi ah bu fekkee tur ndox euh, bu góor mooy bu dee bu góor gis nañ ne ci lañ ne moom mooy différence bi bu fa la différence bi ne wax na dëgg mooy ku loolu jara préciser la ndax xadiis bi gis nañ ne bu dee bawlul jaariya dane dañu koy raxas loolu moom amul wute na lañ koy raxaseeg yooyu raxas moom euh, nu ñuy raxase waaw loolu it masala raxas loolu tamit yàggoon nañ ko gis mais bi mel nii mooy boo xam ne da ngay raxas yi mooy il faut il faut pas ngay raxas loo xam ne li ngay raxas nem ñu ne wis sax nem ñu ne wis du ne man li may li may bëgg a wis li ma koy wise moo gën a tuuti te loolu ndax loolu ça ne sert rien bu dee ne man euh, tour ndox mi presque ak kaas la man ma ne dama koy wis wise ko sama cati baaraam nii loolu ñëpp xam nañ ne lii dina lii lii yokkul mbir mi lu dul lu dul karaw xar mi karaw rek la ko yokk mooy loolu moo tax lool kenn waxu ko comme que dañu am réflexe wis ñu fag mooy def nii kese mais def nii moom kenn waxu ko moom jël say baaraam wëccax même ñu ne loolu la ñuy def sax waxuñ lool voilà hmm. parce que jour bi ñu gisee masala bi hmm. après dafa am ñu ma àndaloon naan léegi léegi après ku ne ma hmm. euh, en fait yow li nga li li li li nga doon wax sànq euh, man bi ma nekkee Sénégal dama la dégg ne loolu liiru kii xalew dañ koy wis rek après ñoom danaan gis gars yi di jël def rek loxo ci tooyal loxo rek maanaam ci loxo nii rek ci seen kii rek daan def nii seen baaraam yi waa wi tax ko mun maanaam mu nekk wis noonu rek quoi alors que fekk bis bi ñu yëpp mooy tooyal quoi mu ngi euh, voilà voilà humecté voilà bi nga waxee loolu kii woon na waaw loolu moom kenn woo ko. voilà. ah mooy loolu loolu moo tax mu jar a ndax ci imaginaire wolof huit moom loolu loolu lañ ëpp luñ boo nee nii rek ñu jël baaraam tooyal après def nii mais loolu xam nañ ne loolu dindiwul dara. loolu mënu dindi dara lool bon en général sax fi nga koy def boo mooy du tooy même du tooy ak lu mu tuuti tuuti du tooy kon loolu xaw ma nan la mën a dindee sobe boo xam ne mu ngi fi waaw moo tax loolu jar na bàyyi xel kon léegi kon ñoom ñëpp ginnaaw bi nga xam ne ci lañ ne kon li nga xam ne mooy kon euh, dafa sobewu euh, tuur ndox ba mu des que dafa am Euh, woyofal bu am ci bu dee boo xam ne tuur ndoxu xale bu góor la liir bu góor la liir bu góor léegi ah mu des nag waa léegi kon léegi nag lañ koy defe ginnaaw bi ñu jàkkooree ne waa loolu woyofal am na ci ndax leer na ci xadiis bi léegi nag mu des wayu rashu bii mu wax nii min bawlil gulaam ana naka lañ koy defe léegi boo foofu euh, xanaa xanafiya yi ak maalikiya yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne ah yu yurash bi ñuy wax fii wis bi ñuy wax fii raxas bu ndaw la mooy ne du àggul ci loo xam ne comme boo doon raxas loo booy raxas dara àggul foofu mais quand même du tamit que ne euh, no sax du ne damay dépassé wis bi ma waxoon sànk rek mais mooy ne en tout cas il faut affaire bi nga man boo ko weñee mbir bi mën a génn loolu il faut mu am ci ñu man ne yow lii wis nga ko ndax arrache yu foofu ndax léeg-léeg day tekki loolu day tekki raxas te mais xam nañ ne du raxas bële ndax bu doon raxas comme ni ñuy raxase yeneen yi la konoon te kon doon hadith bi doon woon def différence entre jaariya ak ghulam comme que nee na wa yurashu yughsalu min bawlil jaariya wa yurashu min bawlil ghulam xam nañ ne kon ñaar yëpp dañ leen di raxas sauf que ni ñuy raxase bu bu dee xale bu góor la day gën a woyof ñoom ñu ne affaire bi loolu léegi ñi ci des ah, ndax lii mooy il faut il faut ndox mi ëpp li nga xam ne mooy tuur ndox mi ñi des muy par exemple Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañu am ay avis yu bari ah am na tiit ñoom ñoo xam ne dañu ne dañ koy raxas comme li ñuy raxase li nga xam ne mooy mooy bu dee tuur ndoxu xale bu góor dañ koy raxas comme ni ñuy raxase tuur ndoxu xale bu jigéen loolu benn avis la ci ñoom mu am ñeneen ñoo xam ne ci ñoom dañ ne ñoom ñaar ñëpp dañ leen di dañ leen di wis ñaar ñëpp dañ leen di wis mooy boo demee ci mazhabu imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi mooy wax yii dafay am mooy wax yii yëpp dafa am ci ñoom waaye nag ñoom li gën siiw ci ñoom mooy que dañu koy dañu koy wis mais loo xamante ne dina di ko mën a def di ko mën a def sa tënk ndox moo xam da nga koy li nga koy visé da nga koy mën a sànq def ko nii kon loolu mooy wan ne mooy liñ doon waxtaan sànq ne même ñoom ñi ne dañu koy wis sax waxuñ ne da ngay tooyal say baaraam def nii voilà te loolu ñoom ñu wax loolu moom la euh, xanaa bi lay ci loolu lañ d'accord que ne da ngay tànk sa sa sa yi ngay def sa tënk bi ngay def ndox après nga daal di ko ci sotti foofu waaye insha allah ah li nga xam ne mooy li gënoo dëgër mooy bu njëkk bi mooy xadiis mooy eh, aviwu kon xanafiya ah, yi ak maliki yi rahmatullah alayhi léegi ñu ne léegi ana lan mooy léegi dalilu yuy wane loolu ñu ne ñun parce que ñun suñu suñu suñu différence fii dëgg dëgg ci moomu rash wayu rash fala affaire bi ne ñu ne ñun nag liy wane ne wa yu rastu fii yéen bokkul ak li ngeen ne da di tànk doon kese sa tënk li koy wane mooy hadith Seydina Abdullah ibn Zayd ah, radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne da doon nettali di wax ci wàllu njàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ne ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah, bi muy raxas tànk yi moom moo rache la utiliser te ñépp xam nañ ne tant kenn du ñëw di ko yor ndox tooyal ko noonu rek dem sa yoon mooy da nga raxas ñu ne loolu kon dañuy wan ne kon wayu rache comme ni muy tekkee foofu raxas mooy fii raxas la raxas la fii tekki ñu ne lool benn la ah ndax dane bi ñuy jàpp dafa dafa nabaxa ala qadamay mais loolu tekkiwul que ne dafa dafa loolu loolu même même même ñeneen ñi mooy euh, Shafi'i bi Hanabila rahmatullah alayhi ñoom ku jàppoo noonu d'accord nañ ne koo amul jàpp koo xam ne dafa toog jàpp bu ñëw ba ci say tànk nga daal di koy wis daal di koy sotti même nga tànk ndox sotti noonu dem sa yoon fii mu tooy noonu rek nga dem mooy ne ñoom d'accord nañ ne loolu ñu nekkoon nag ci lañuy xam xame ne bu nee wa nadaha ala qadamayhi yonent bi alayhi salaam bi muy jàpp mu daal di nadaha ak rash ñu ay synonyme lañu ñu ne loolu dañuy wan ne loolu raxas lay tekki comme ni ñuy tekkee fii ñu ne beneen biy dëgëral suñu wax ji nag mooy xadiis bi nga xam ne ci la doon wax ci wàllu magi bu Seydina Ali radiyallahu taala anhu bi nga xam ne dane woon dafa nekkoon koo xam ne day gis mag yi lu bari dafa bari woon nu mu koy gis mu ne ah, moom bon léegi mais dafa rusoon laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais mu daal li yeble koo xam ne moo koy laajal à sa place mais bi mu ko laajee yonent mi alayhi salaatu salaam dane ko ah, mu daal day raxas bërëb bi nga xam ne moom la laal ba pare mu daal di euh, wis wan dax zakaraka loolu la ko wax in dax zakaraka wa tawadda mooy ñu xam ne bu nee bu nee raxas leen seen na raxas euh, euh, fëyam daal di jàpp moo non na ko na ko wis mooy c'est sûr yow doo ñëw di wis noonu kese du wis loolu raxas la ci jublu ñu ne loolu day wane ne kon moo racc bi ñëw fii loolu raxas lay tekki sauf que raxas la boo xam ne bu woyof lay doon ñu ne ba léegi bokk na ci suñuy dalil mooy xadiis yi nga xam ne mooy bi tegu ci xadiis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne ci lay wax naka lañuy ñuy processus bi ngay jaar ngir mën a setal malaan moo xam ne Euh, daf ko mbërëg deretu mbërëg da koo laal ndax da ne woon ah taxuttuhu thumma taqrusuhu ma thumma tanbahuhu tanbahuhu boobu nab bu ne na après nga daal di koy wis c'est sûr que du tànk euh, jël sa tenq nii daal di ciy sotti noonu loolu moom c'est sûr moom ñu ne loolu mooy même nen bi la mooy raxas la fa jublu comme ni mu fi jublee fii ñu ne yii yëpp ah, muurash ak nabx dañ fay taxaw palaasu li nga xam ne mooy raxas comme li nga xam ne noonu lañ ko gise loolu day wan ne kon ah, bi mu wax ci xadiis bii nii jubluwu ci ne sa tenk ngay tànk noonu rek daal di ciy sotti waaye mooy da koy raxas waaye raxas boo xam ne ah, bu tuuti lay doon comme ni muy waxee feneen rek comme ci hadith yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala alquran sax di wax euh, mooy li ñu naan kufrun duuna kufr lii de ak weddi la ndax bu ne euh, sibaabul muslimi mooy ab jullit daal di daal di ŋàññ moroomu jullitam ak génn topp la daal di koy rey moom ak kéefër la mooy loolu est loolu est waajoo xam ne laaj bi mooy waa léegi kon waa ju rey mbokkam rek mooy jullit boo xam ne dafa ray mbokk jullitam est automatiquement waa ji day nekk yéeféer loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne non hadith yi du loolu du loolu de du ne loolu ah du loolu lay tekki mooy ne waa ji ah loolu mooy ne def na kéefër gi mu ju gi mu utiliser foofu ne rey sam rey rey rey jullit loolu ak kéefër la mooy jëfu yéeféer la mais tekkiwul ne waa ji ko def ci boppam ci saa si soppale ko na léegi génn na ci lislaam murtad na ndax rey na julli déedéet te loolu li koy wane bari na wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu loolu alxuraan di ko wax fa aslihu baynahuma bu doon ay yéeféer lañ tey du ne fa bu dee dafa am ñaari kuréel ci mbooloom julli yi ñoo xam ne dañoo jàppante mu am différence seen diggante mu leer yéwénal leen seen diggante bu doon nekkoon ñu xeex moo xam ñu àgg sax ba àgg ci ba xeex am ci mu ne na ngeen yéwénal seen diggante ñu ne lool bu doon ne ay yéeféer lañ doom loon dem naan leen jàppe leen seen bopp ba léegi leen yéwénal yi dem leen leen yéwénal seen diggante ñu ne comme loolu la rek mooy lii kufrum duuna kufru boog am ci aaya yeeg xadiis yi lii nag c'est pareil mooy raxas euh, kii bi rax gii muy wax bokk ak li nga xam ne moom lañ miin en général mais sauf que ak raxas la boo xam ne bokkul ak tamit raxas bi ñu xamoon mooy ñun buñ nee nañ leen ko raxas du ne nañ leen ko raxas comme ni ñuy raxase tuur ndoxu koo xam ne ku majeur la wala koo xam ne dépassé na wala ku jigéen euh, liir bu jigéen ñu ne loolu lépp insha allah mooy li nga xam ne mooy dëgëral ke ne euh, lii mooy li gën a dëgër insha allah ci masala boobu léegi nag mu des waa léegi xulaam bi ñuy wax fii moom nan la ñuy ràññee ne Euh, diw mii bokkatu ci ndax gulaam dafa nekk euh, mot boo xam ne en arabe dinañ ko wax ku majeur comme ko gis comme ni ko gis nañ ko fi ci biir xadiis yi euh, suñ bi rappelé na ko fii ci xadiisul isra bi bi Seydina Muusa alayhi salaam di wax ne buur yàlla xaw ma woon ne di nga jël ab gulaam gulaam la utilisé mais est-ce moo mooy ci xam na ne kii du liir jubluwu ci ne ab liir ab liir la voilà jubluwu ci ab ab jubluwu ci ab jubluwu ci ab liir mooy bu xamee loolu que ne kon araab yi dañuy utiliser moomu xulaat te du ne liir lañ ci jublu léegi nag kon fii dañuy soxla xam kon xulaam bi mooy kan ban façon xulaam lañu lañu lañu woyofal ay tuur ndoxam ah loolu hadis bi ci boppam gisoon na bi ñuy def taxriij bi yoo xam ne moo ci tontu mais yonent bi yeneen vers yeneen façon yeneen hadis yoo xam day wax ci pare yu mel ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañ ne utiya nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ghulamin bi sabiyin lam ya'kulu at-ta'am lam lam lam mooy indil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liir boo xam ne mooy commencé gul di. consommer comme di lekk comme ni man ñi lekke mooy ne loolu kon fa la ñuy xamee que kon liir bi ñuy wax mooy koo xam ne autonome gul ci wàllu mooy ne mooy ne kooku mënu la bàyyi nàmp liir boo xamante ne àggagul foo xam ne bu dee ne bu dee ne euh, li muy nàmp bu dee nàmp gi mënu la doyloo lekk gi kese du doy ndax bu àggee foofu moom ci lañ koy ferale dañ koy feral ne waa ji euh, ngone si daal dinay fer fekk àggul foo xamante ne nii mën naa bàyyi allaitement te du ko wàññee dara kooku noonu xale façon xale boobu lañuy wax mais képp ku fer walla même bu dee ne sax àggul âge bi mais daal léegi li ñu ñuy lekk lu ëpp lu ñuy lekk ci lay kii kooku xale boobu taxatul ñu euh, xale boobu taxatul ñuy wax mooy ne kooku ay tuur ndoxam léegi mook mook ñeneen ñee yem kooku foofu noonu la ñuy xamee kan ban ban ban façon xale la ñuy wax te lool du ci ay âge lañ koy natte ndax tout dépend am na xale yoo xam ne ñoom ba deux ans dañuy nàmp kese du ñu lekk presque presque du ñu lekk leneen kooku bokkul ak ki nga xam ne ba mu amee un an la commencé di lekk ceeb moom di dem ku ko joxati meew mu bañ kooku bokkuñu moo tax affaire bi loolu la mooy fu ñëwee daal la xam ne moom daa nàmp ji daanaka léegi pare na ci ku mel noonu. Ah, loolu moo xale boobu bokkatul léegi kon mu des léegi lan mooy beneen masala bi sagesse bi nga xam ne moo nekk ci tax ci teqantal entre euh, bi am entre bi hadith bi des entre li nga xam ne mooy liir bu euh, euh, bu jigéen ak liir bu góor boobu par exemple loolu ku mel ni imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi da ci ay ay ay façon tontu yoo xam ne moom la gis que ne amaana lii mooy mooy xikma yi ah, bokk na ci yim wax mu ne le fait que liir bu góor dañu bari loo xam ne moom lañ ëpp lu ñuy lu ñuy yor que liir bu jigéen loolu mu ne amaana loolu day tax ndax mooy bu yàggee comme que kii ëpp li ñuy téye mooy ne ay ay kooku ay daanaka ay tuur noo day xaw a nekk lu fréquent ndax bu dee moom la ñu yor tout le temps bu baree ngir sari ay yombalal woyofalal nit ci loolu moo tax mu woyofalal nan lañ koy raxase léegi après dinañ ñëw après ci dañuy wax li mu wax après nañ ci ñëw ci ginnaaw mu ne léegi beneen. mu ne bu dee tuur ndoxu ki nga xamante ne nii xale bu mooy liir bu góor bi moom ay tuur ndoxam du du du wàcc benn place mooy buy génn du dem benn place mais day tasaaroo contrairement bu jigéen comme que lii tasaaroo nag loolu day gën naqaree naqaree dindi après setal léegi nag ngir woyofal ko looloo tax ñu daal di woyofal loolu sa sariya woyofal loolu léegi ñetteel bi mu ne tuur ndoxu ki nga xam ne mooy liir bu jigéen mooy mooy ëpp xet li nga xam ne mooy tuur ndoxu liir boo xam ne bu góor mooy ne ah moom ñett yooyu la joxe que ne que ne lii mooy sagesse yi ci ne même bu dee ne après da gis ne mooy yii nii ah, surtout bu ne moom lañ ëpp lu ñuy yëkkati mooy xanaa gis na affaire affaire culturelle la affaire ban société laa ne mooy affaire day ne day dina dugg ci affaire u aada kan lañ ëpp lu ñuy téye ba am na fi société yoo xam ne ñoom seen liiru xa yu jigéen yi lañ ëpp lu ñuy téye loolu am na te l'islam dafa nekk diine universel moom bi mu wax normal ndax loolu lañ xamoon mooy ku nekk tamit mënoo statuer ci loo loo xam ne xamoo mooy fi nga nekk ci lool nga mën a statuer moo léegi mooy kon loolu da ngay gis affaire c'est culturel moo tax am ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah dañu jàpp ne amaana sagesse bi du ma du lii ndax lii moom il suffit kon ndax bu dee loolu la buñ tëniñee foofu mooy léegi bu buñ demee foo xam ne contraire bi la kon àtte bi dafa war a topp mbir mi te xam nañ ne mbir mi du demee noonu mooy ne du àddina du du yàgg mbir yi di wëlbatiku ba ñu ne léegi waa finalement comme que dans la société de tel ñoom jigéen ñi la liir yi lañ ëpp yu jigéen ñi lañ ëpp lu ñuy kon nañ leen ko faciliter même lool moom sax waxul lool mais xam comme que xam nañ ne mbir mu du demee noonu kon amaana kon sagesse boobu noonu euh, lu jara seetaat la ah, yeneen yi mooy que ne yeneen yi moom dafa laaj comme par exemple euh, yenn yi mooy dafa laaj expérience ak ñi nga xam ne mooy ñoo ci ne ñooy les spécialistes ab yu spécialistes yi ndax avec euh, charia dafa am yoo xam ne faqih bi ndax faqih bi mën na nekk le le spécialiste loolu moom mooy l'idéal mais bu dee ak moom amul matuwaay yooyu yenn questions yi dañ koy delloo ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ñoo spécialiste domaine boobu mooy comme li doon wax keroog rek ci wàllu gélatine yeeg yu mel noonu ndax ci produit yi ndax lool da comme que bu dee ne faqih bi moom amu ci moom nekkul du domaine loolu du domaine mbir mi da koy delloo ci ñi nga xam ne ñooy ahlul xibra lañu leen di wax ñi nga xam ne ñooy les experts ci domaine boobu léegi ñoom luñ ci wax ñoo xam ne tamit ñu maanu lañ ci loolu lañuy ñuy mën a tënku la ñuy mën a jàpp moo tax am ci euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne amaana daal affaire bi mooy te loolu nag mooy li njëkk loolu mooy li njëkk mooy sharia bu ne bu bu bu bu defee teqantal ci dara jullit bi loolu mooy postulat bi postulat jullit mooy bu bu bu bu bu yàlla walla yonentam sallallahu alayhi wa sallam dogalee benn mbir wala àtte benn mbir loolu jullit bi loolu nga war a njëkk a mel mooy premièrement mooy sami'na wa ata'na dégg nañ topp nañu mooy du ne rek tout temps il faut bon affaire bi est xool c'est rationnel ou pas ndax tout n'est pas rationnel ci yow sam ra sam xel yow ndax li nga jàpp ne c'est rationnel ci yow man na koo bañ a doon ci keneen même sax bu ci amul du tout mooy ne jullit bi noonu la war a mas noonu la war a mel d'abord mooy ne moom daal biir mi lenn lay seet est-ce que wér na que ne lii tukkee na lii charia moo ko dogal wala déet loolu kese lay seet bu nekkee ne xas naa am que ne leer na moom xoolatul leneen mooy da ci ndax loolu mooy al istislam te mooy al islam islam mooy da ngay jébbalu du ne rek man loo xam ne conforme nag li ma mas a xam. samay xàmme nag li ma miinoon daal du ma ko nangu déedéet mais da ngay d'accord que ne loolu moo mais nag ku la ci raw ku la ci raw ci domaine boobu tamit moo lay raw ndax Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bokk na ci li ñu rawee ci loolu li mu rawee ñeneen ñëpp mooy ne ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax damaa jóge fële dama demoon euh, voyage nocturne nag yooyu wax Isra wal Mi'raj moom laajul sax est-ce que faisabilité beeg réalisme beeg ay bon est-ce que xel d'accord ko c'est rationnel bañ ko ko waxee ndax moo ko wax loolu rek la loolu mooy postulat jullit nag est ce moo ko wax mooy yow bu nit ñëwee ne la mooy yow lii ngay def nii daganu la est ce xam nga ne lii ngay def daganu yow waroo ñëw naan ko non yow déedéet mu ne la xadis bi nga am non mais est loo xadis boobu est jaruñ ko ci nga ne ko wér na mu ci kii mu ne bon même bu wéree sax bon est ce que non yow waroo doxale noonu mbir mi yow mooy li nga waroon a wax mooy est que. mooy li Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne woon est boo ko wax ci ñun mooy est ce que wér am wérul loolu kese la bu wéree ñu topp bu wérul nag bon ñu xam ne loolu wérul mooy lool mooy loolu moo tax même bu ñuy chercher ay naan borom xam-xam yi rahmatullah alayhim naan amaana lii mooy sagesse ci nangam ak nangam loolu même ci mën di lim c'est sûr que am na yoo xam ne rëcc nañ loolu moom c'est sûr c'est sûr que yoo xam ne rëcc nañ boo ñàkk koo xam waru la wàññee dara mooy ñu xam ko ñu ñàkk koo xam ci benn la lu tax may julli timis ñetti rakk même bu ma xamul ban sagesse ci nekk mais est-ce tax ma ne boo comme que xaw ko dama koy xaw a doyadal comme yi ma yi nga xam par rapport ak yi nga xam ne xam naa lii mooy sagesse bi non non mooy charia bi mbir mi loolu la jullit noonu mooy ko jullit noonu la war a mel d'abord mooy buñ nee lii daal lii la euh, moo tax loolu la alxuraan mooy ne amul amul euh, ma kaana li mu'minin wala mu'mina idaa qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyara mooy ne amul euh, euh, warul ci jullit way ngëm yàlla bu góor ak bu jigéen bu suñu boroom ak ndawam sallallahu alayhi wa sallam daal di àtte ci mbir dara ne doxal leen lii tëral lii def leen lii yow nga nga nekk fanaan di xool ndax am nga ci choix wala yu mel noon bon est ce affaire yi amul modalité yoo xam ne waruñ ko seetaat ay clause yoo xam ne war na cee am déedéet ah sami'na wa ata'na ngay wax loolu mooy li nga xam ne mooy li njëkk kon côté boobu kon loolu moo ñëw ci sagesse boobu wax yi ci am ak li nga xam ne nga gis ne bu ci nekk rek mooy dangay gis ne. Euh, boo ko seetaatee socialement da ngay ak tamit ci façon société yi ñuy dund ak façon société yi ñu wutee ak yooyu da gis ne bu ci nekk am na loo xam ne des na ci waaye daal li ñu mën a wax mooy ne charia des na ko léegi du du tee yii ñu koy tudd que ni am na ñoo xam ne quand même ay borom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhi nañ euh, wu yulli nañ seen dayo coono ngir fexe trouver amaane lii mooy sagesse bi ñu lim leen waaye tekkiwul que ne dañ naan tënk ñëpp ne leen nag léegi lii rek mooy sagesse bi ku fi wax leneen di nga xam déedéet loolu même ñoom ñoom ñi wax loolu sax ne gars ay wa tënku leen ci ma beneen avis léegi kon. foofu foofu la euh, bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, yëngatu ci domaine bi ñoom dañuy gis ne domaine gis ne tuur ndoxu góor ak ndoxu jigéen. Euh, du du benn yaakaar naa bi ñu ci tollee am na ay quelques euh, kii yi ci doxoon quelques euh, explication yi ñu ci joxe woon voilà <laughs> gisoon naa sax ci test yi ñu doon def test urinaire yi benn waaye joo xamante ne dafa doon pour ñu embaucher sa SNCF mu dem def test urinaire bi ñu gis ne maanaam jigéen bi ëmb la maanaam maanaam kooku da koy leer lu moom ndax moom mën na nekk waay ba pare ñu def test gis ne jigéen bi ëmb moom moom moom moom moom mbéwal yi waaw ak ak yu mel noonu et que maanaam dañuy liñ liñ jublu maanaam mooy ne tuur tuur ndoxu góor ak ndoxu jigéen du du du benn composition bi tamit du du du benn euh, cependant ñoom ñoo bokk fi ñu jaar ba ba ñoom ñu jaar ñu ñu génne mais sauf que euh, composition bi du nekk benn bon léegi maintenant beneen kii bi bi am foofu li nga xam ne moom la doon wax te mu mat a bàyyi xel dëgg dëgg dëgg mooy ci wàllu respect bi ñu war a am. ci waxu yàlla ak waxu yent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que léeg-léeg euh, foofu ñaari euh, point dañ ci faral di am benn bi moom mooy léeg-léeg dañuy gis ñoo xamante ne euh, dañ leen di wax ne yàlla maanaam maanaam par exemple nangam lan mooy àtte bi nga ne àtte bi nangam la nga ne ah, waaw loolu day bokkut ak li ma xam lool nag ñi muy faral di dal souvent mooy ustaas ak sëriñ bi ñoom lay gën di farante dal maanaam bu fekkente ne dañoo fanatique te ci wuñu amuñu esprit d'ouverture loolu mooy lool ñoom lay gën a dal maanaam ngi gis par exemple ku kuy waxee ne da ngay gis nit ñëw def nangam nga ne ko foo ko teg mu par exemple euh, euh, dañuy rapporter quoi mais waxi bu ñaaw la daal maanaam mais waaw mu lay sànni ab sagarub xadiis ah genre yooyu xam nga wax jooju masalan loolu bu ko wax day day nekk yéeféra ah. parce que li tax moom mooy dafa qualifié ni yeneen maanaam waxu yent bi sallallahu alayhi wasallam da ko qualifié de sagar mm-hmm. et que euh, euh, parce dafa jàpp ne voilà léeg-léeg am na ñu mel noonu nga xam ne waaye loolu atti sax waay bu mu wax xalis waay ah genre lii ñun lii lañ xam laa wax atte bi lii la maanaam Euh, loolu point la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la lu mat a euh, kii la euh, lu mat a lu mat a def attention la quoi voilà maanaam mën nga ne ah lii day dëgg dëgg lii laa gis man téere yi ma jàng walla li ma xam ci lii la xaw ma nag ci yan xadis la tegu wala ci yan ci la tegu loolu mën nañ ko waxee noonu dëgg la yow li nga wax xadis la waaye xëy na daan bëggoon nañ ko gëstu rek ba gis xëy na nangam voilà xëy na loolu mu ëpp xorma waaye classe kii caractériser waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax euh, wax ci wax ju ñaaw wala boog mépriser ko maanaam wax ko waxin woo xamante ne mooy wane ne yow amul benn doole ci taxal loolu day tekki maanaam loolu day génn ni ci islam moom parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ñàkkal xarma ci wax ji gën a ñaaw ci façon waxin ji gën a ñaaw te borom bi subhaanahu wa ta'ala waxoon na ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan fima qadayta wa eh, ah, yusallimu taslima waat naa ci ne jim naa ci sa borom ne ñoom bu ñu gëm te ngëm googu muy nekk lu ñu nangu lu dëggu lu dul ne eh, lépp loo xam ne dox na seen diggante lu mu tuuti tuuti ak lu mu rëy rëy rëy ci yow la ñu ñëw topp du ñu am benn gaññ gaññ ci seen xol benn ñeg ñeg ci seen xol ci li ngay àtte ba pare dañuy wommatu ci anam gu maanaam wommatu gu mat sëkk loolu kon loolu euh, point la bu mat a bàyyi xel foofu noonu beneen bi ci des moom mooy jàpp ne lépp loo xamante ne euh, masalan euh, amul justification scientifique rek xëy na dese naa wér wala dese naa dëgg wala bokk ngay sukkandikoo ci seen wax di tordre alquran maanaam di lem aaya yi wala hadith yi di ko lem selon jamono maanaam li nga xamante ne moom muy théorie yi nga xamante ne ñoom ñooy ah, bokk maanaam théorie yi nga xamante ne moom lañu ñu xam loolu tamit beneen erreur la boo xamante ne ñu bari dañ koy def nga xamante ne ak théorie bu génn rek nga new ñu ne waaw léegi kat ah gis nañ ni scientifique yi ñu ngi wax nangam ak ah, aaya bi kon lii nangam nangam daal di jël aaya aaya yàlla yi wala hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg koy firi ala kulli haal ci euh, ni nga xamante ne noonu la seen firi di wax ah, ak sa sa sa waa ji may jiital wax naan hadith yi léegi condition yi nga xamante ne la ñuy war a nangoo léegi war nañ ci yokk beneen maanaam euh, xam nga juróom yi ñu war nañ ci yokk juróom mooy mu dëppoo ak vérité scientifique yi état yi scientifique état xam nga loolu <laughs> Ah, loolu xam ngeen ni euh, loolu kufru la kooku kufru la parce que di nga bëgg a wax ne parce que loolu li tax mu nekk kufru mooy xaw ma exemple fàtte naa ban exemple la joxoon ci hadith voilà tàndarmay ni tàndarmay Madina voilà ne yéen bi sallallahu alayhi wasallam ne ku ci koy lekk ci juróom-ñaar da ngay mucc ci ci ci ci lu lay lor maanaam jinne njabar yeeg yooyu mu ne loolu ce n'est pas scientifiquement donc donc euh, hadith boobu wérul maanaam loolu kooku c'est très maanaam c'est extrêmement grave parce que da ne yeneen bi sallallahu alayhi li nga xam ne toxal nañ ci moom mu ñëw ci dëgg yow da ngaa jàpp ne wérul lu tax wérul parce que scientifique yi dëppoowuñ ci loolu acte wuñ maanaam dëppoowuñ ci loolu loolu du garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw la ci am voilà loolu lu lu lu lu garaaw garaaw la euh, ci ci ci ab jullit am na beneen tamit boo xamante ne bu ci tegu la moom mooy euh, tout le temps yow da ngay am ta avis ba noppi ta avis bu rangé après nga doog a jël nag hadith yi bi maanaam ñu war a topp avis boobu yow war a aaya loolu tamit beneen avis beneen mbir la boo xamante ne dañ naan ah ñun de lii leen gis lii leen xam lii leen jàpp ñu ne waaw léegi nag. saa yooyu argumenté yow tout le temps da ngay fexe ba aaya ak xadiis yi dëppoo ak yow li nga bëgg loolu tamit beneen la boo xamante ne bu garaaw a garaaw la maanaam yooyu yëpp ay xeet la yoo xamante ne yu euh, yu jara may suñu ko def ci buntu yooyu yow. léegi bi ci tegu woon kon mooy ana lan mooy attey attey gàll. ah. dal la ci français. waaw léegi loolu mooy ne xalas moom lu laab la mooy du lu sobewu ndax xalas mooy day dugg du àgg ci bàq bi mooy gàll gàll du sori contrairement ak wocc mooy gàll du sori daal di génnaat moo tax boo seetloo bu génnaatee daanaka ni mu dugge woon lay génnaate voilà loolu ah loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci wàll loolu léegi nag mu des beneen bi muy muy wocc léegi fii dañuy xam ne kon affaire bi mooy ne euh, euh, loo xam ne bi ni mu génne noonu la duggaat te àggul ci bàq gi ndax bu àggee ci bàq gi foofu la wute biy nekk mm. te loolu mooy bu fa xasee àgg buy génnaat loolu dootul tudd ci gàll mm. waccu lay tudd mm. léegi nag comme ko xam nañ ne bi àggul mooy gàll moom laab na léegi bu àggee nag lan mooy àtteem mooy bu àggee bay war a génnaat muy ñu tudde ñu xamee ko ci waccu kooku waa jumhur rahmatullah alayhim ñoom dañu ne loolu nag day dafa sobewu mooy waccu moom contrairement ak gàll mooy waccu dafa sobewu ah léegi maliki yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne non non ñun d'accorduñ ci wax jooju mooy d'accorduñ ci joyal ko noonu rek que ne waccu la rek mm. automatiquement rek dañu naan rek comme waa jumhur que ne affaire bi léegi euh, sobe la ñu ne noo ñun d'accord ñu ci loolu léegi euh, ñoom ñu ne te insha allah ñoom li ñu wax mooy li gën a dëgër léegi nag mu def léegi yéen fu ngeen teg seen wax ji ñu ne ñun waa jumhur ñi euh, ñoom fi ñu teg seen wax ndax jumhur kon léegi Euh, euh, buñ ne Maliki yi ñoom dañoo wax leen mooy waa jumuur xam nañ mooy ci mazahibul arba'a yi la ñuy wax kon mooy mooy ñi ci des mooy Hanafiya yi Shafi'iyya yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhi ñoom kon ñoom ñoo ne dafa sobewu ñoom ñoom fi ñu ko teg dañ ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wocc hadis bi na dafa wocc ba pare après mu daal di jàpp ñoom ñu ne euh, loolu day wane ne kon affaire bi dafa sobewu le fait que mu wàcc ba pare jàpp loolu day wane ne kon affaire bi dafa sobewu Maliki rahmatullah alayhi ne ñun d'accorduñ ci loolu affaire bi ñun dinañ leen wax d'abord ñun nan la ñu jàppee ban wàccu la ñuy considérer dafa sobewu comme yéen wala déet après ñun dinañ tontu yéen seeni waxtu tamit ak ñun li mu lan moo dëgëral suñuy wax ñu ne tam loolu bokk na ci mooy que ñun d'accorduñ ko ne wàcc mu génn rek dafa sobewul ñun fi ñu koy teg dafa am loo xam ne moom la ñuy natte ndax mbir mi dañuy daa lu ñuy seet dañuy seet est nit ki bu wàccoo li mu wàcc comme li mu wàcc mooy lim ak li mu lekkoon sànq li mu lekkoon li mu dugaloon génnewaat ko ñoom ñoo niroo la déet comme koo xam ne dafa lekk dafa naanum soow léegi naan ko toog après wàccuwaat ko ñu ne ñun duñ ñëw rek ne dafa ne wàccu woowu dafa sobewu dañuy xool est que dafa changé wu dafa changé couleur yi wala xeet gi tamit dafa changé wu buñ gisee ne ni ni soow mel ni naanoon léegi la mel dara euh, amu ci benn différence te amul leen amul benn xeet buy ci dañu naan mbir mi kon lii nii sobewuwul mais kon mooy bu dee dafa génn par exemple mu xonq wala mel neneen dañuy xam ne lii dafa dafa dafa sobewu ndax wuute mooy kii bi am na dafa soppeeku ñu ne ñun lool kese lañ ciy xool léegi nag kantaa yéen waa jumhur li ngeen wax que ne que kon yonent bi sallallahu alayhi wa la le fait que mu wàccu jàpp loolu day mu loolu day wane ne ak euh, mooy mu gàllax ne ko si après daal di jàpp ñoom ñu ne loolu seen njàpp boobu amaana leneen a ko waral amaana leneen a ko waral tekkiwul ne lii na rek que dafa que ne looloo ko waral te en plus mën na nekk que tamit da doon yeexal njàppam loolu lépp mën na cee nekk ñu ne ñun du ñu d'accord ci euh, loo xam li ngeen xam ne moom que ne bi moo ko waral ndax ñoom en plus dañu ne wàccu ci boppam da du waral du waral njàpp du waral mooy du loo xamante ne boo ko defee dañ naan yow demal jàppiwaat ñu ne ñun d'accord ñu ci loolu d'accord ñu ci loolu kantaan njàppum yonent bi sallallahu alayhi wa leneen man na koo waral loo xam ne xamuñu ko voilà ñu ne léegi ñu ne ñun li tax ñu def différence bi te yéen d'accordoon ngeen léegi ci wàllu gàll d'accordoon ngeen ci wàllu gàll sànq que ne bu génn ndax gàll li tax ñu ñu da ñun ñépp ñu d'accord ne lu laab la mooy bu génnee nit meloon lay melaat ñu ne léegi ñun gisuñu différence entre bu dee waccu la mu génn mel ni meloon ndax sauf ko waa jumhur ñoom li ñu bàyyi xel mooy fi muy génne ñoom dañu ne fi muy génne mooy bàq gi te bàq gi la may génne comme bu dee ay euh, dem àll ak yooyu loolu lépp ci bàq gi lay jóge ñu ne loolu day sobewu ak yi mel ni moom ñu ne kon waccu nga xam ne àgg na foofu génne fa loolu tamit day sobewu ñoom ñu ne Maalikee rahmatullahi ne leen déedéet yéen seetle mbir mi kay li jarax li dara seet mooy est-ce que dafa dafa dafa dafa dafa soppeeku wala déet comme gàll gi ñu jóge bu dee ne moo comme yow koo xam ne même ñu jël même soow mi nit ki naan ko laata muy àgg mu daal di koy gàllaat ñu gis mu mel ni li mu naan mu naan ko cette fois-ci mu àgg ci bàq yi mu gàllaat mu mu daal di koy waccu ñu gis mu mel ni bii mu naan où est la différence ñu ne gisuñ ci différence boobu manu ngeen ci ut différence parce rek fi muy jógee rek xool rek fi muy génne loolu rek du loo xamante ne ni lañuy bàyyi xel comme niñ gise woon ci xadiis yi la ah euh, masala yi yiñ gisoon yee wees nga xam ne mooy bi ñuy wax ci wàllu fi muy xam dañu bàyyi woon xel génnuwaay bi mm-hmm. que ne entre euh, ngelawal fi muy génne fala ay dem àll di génne te du ñu ne comme que dem àll moom dafa sobewu rek kon ngelawal sobe la ku kon ku ngelawal yére ba mu laal da nga ko war a raxas te ñépp d'accord nañ ne kenn du ko doxale noonu voilà kon ñu ne kon di bàyyi xel prendre en considération que muy génn kese loolu noonu du loo xam ne euh, lu ñuy téye la insha allah kon wax ji mooy li avis bi mooy li gën a dëgër insha allah kon loolu moo jëwoon ci wàllu wacc bi léegi huitième masala bi léegi muy euh, lu jëm ci wàllu rongoñ yi rongoñ waaw huitième bi septième bi ci lañ jóge moo jëm ci wàllu wàcc bi waaw voilà léegi euh, euh, de euh, mooy kii nu mu rongoñ rongoñ ñoom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom dëppoo nañ ko ne du loo xam ne dafa mooy lu laab la lu laab la euh, sauf que xanafiya yi rahmatullah alayhim dañ ne bu dee nag mais mais du bu dee nag rongoñ boo xam ne moom dafa génn melul ni ni rongoñ di mel en général rongoñ boo xam ne bu mel ni rongoñ bu mel ni couleur u par exemple wala yu mel noonu ah bon façon boobu nag ñun duñ ci d'accord mais ñépp d'accord nañ ne que ne rongoñ moom bu dee rongoñ rongoñi neen kese loolu euh, lu du lu laab lu laab la boobu laa ci la la euh, mooy àtteem rongoñ loolu moom mooy yi koy wane ci xadiis yi dafa bari ak ñi nga xam ne euh, alxuraan da leen tudd ñi nga xam ne dañuy julli di jooy yaxiruna lil anqaani yas yabkuuna xaw ma wa yazidun xushu'a ñuy jooy ñi nga xam ne dañu di di di wax ñi nga xam ne seen euh, jullikat yooyu nga xam ne seenu ragal yàlla du ngistal taxul ñuy jooy te wax te loolu ñuy ñuy seen boroom di toroxal di toroxlu seen borom di jooy te loolu du euh, jooy yoo xam ne après ci biir julli ji walla fi da koy raxasi Eh. moo tax kuy julli di jooy kooku kenn lu ne waa ji na dem raxasi kii mooy rongoñ lu laab la léegi mu des li nga xam ne mooy kon neuvième bi mooy attey kii eh, wextan bi wextan wextan nu ngeen koy maraara ci aar wextan ci tubaab mooy lan bu bu bulle la waaw bulle la bulle la bulle la bulle voilà loolu waaw mooy nekk ci res bi rek waaw <laughs> waaw waaw ah, yi xam nañ ci dara ñoom in suñ kaala ñi xam nañu ko mooy loolu noonu léegi lan mooy lan mooy atteem waaw wextan bi loolu Hanafi yi ak Shafi'i yi rahmatullah alayhim dañu ne eh, ñoom d'une façon générale dañ ne dafa dafa nekk loo xam ne dafa sobewu Hanafiya yi ñoom dañ ne dafa sobewu même bu dee ne dañ koo raxas mooy ne affaire bi ci boppam moom dafa sobewu kon ah ci ci aviwu Hanafiya yi ku ku rendi tam xar wala yu mel noonu fokk nga def attention ngir mu bañ a kon waxtaan bi bañ a sobeel yeneen yi ci def ndax ñoom même boo ko raxasee sax ñoom pour ñoom loolu dindiwu ko alors que Shafi'i yi rahmatullah alayhim dañu jàpp ne bu ñu ko raxasee moom léegi mooy sobewul am nañ ci benn mbuus lay nekk. ñoom même mbuus meeg lépp mooy dafa sobewu ci xanafi yi rahmatullah alayhi alors que bu dee shafi'i yi rahmatullah alayhi il suffit nga raxas ko boo ko raxasee mooy ne loolu du sobe ndax loolu li ñuy indi mooy bu dee kii ne euh, même ci kaw gi mbuus meeg lépp sobe la mooy bu dee dalaa dalaa laal noonu te bokkul ci yoo xam ne li ñuy déggale ndax loolu nañ ko gis après tollul ci li nga xam ne mooy ci euh, sobe yi ñuy jéggale mooy ne kooku da ngay obligé kon raxas ko ci abiw boobu bu njëkk bi bu xanafiya yi rahmatullah alayhi alors bu dee shafi'i yi rahmatullah alayhi boo ko xasee raxas même bu la laalee garaawul bu laalee sa yére wala sa sa kii wala fi sa der wala sa yaram wala fi ngay jullee ñoom loolu loolu du sobe ci ñoom. kanta léegi xanaf euh, mu des maalikee yeeg ak xanaabila yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne euh, non wextan moom dafa laab wextan dafa laab ñu ne fu ngeen ko teg ñu ne albaraatul asliya lii daal amul gisuñu mooy lii nii day du du masala boo xam ne charia da koy statuer lu leer du sa du euh, gisuñu boo ab xadiis wala ab alxuraan wala xadiis boo xam dafa ñëw daal di euh, leeral que lan mooy àttee wextaan léegi ah ñoom ne ñun li tax ñu wax lool mooy albara albaraatul asliya mooy ne comme bi nga xam ne ci la ñu xam ne mbir yi ci cosaan buur yàlla mooy mbir yi dafa laal loolu la def ci cosaan comme que nag cosaan boobu li ñu ciy génne il mu nekk mu lu leer waru la nekk rek ci yaakaar nañu walla moo peut-être bu ñu ci génne. moo tax lu waay di nekk lu mu nekk moom pour nga ne ko affaire bi nii daganul mooy yow yaa war a indi dalil yow yaa war a indi dalil buy wane ne mbir mi mu nekk kat lii daganul mais doo ko ne nag mbir mi daganul léegi yow seetal ma daliil bi nga xam ne mooy wane ne yow li nga nekk daganul déedéet affaire du demee noonu daganul jeeg laabul di benn la boo nee ma boo fekkee benn waay di lekk dara nga ne ko yow lii ngay lekk dafa xaraam doo yem ci loolu da nga ko naan ndax aaya sàngam ak lii moo moo xaraamal par exemple bu dee li muy lekk yàpp mbaam suuf la nga ne ko xadiis sàngam ak lii mooy wane ne li mu bu boobaa looloo ko génne ci albaraatul asliya moo ko génne ci cosaan li nga xam ne lépp a laaboon lépp dagan voilà ñu ne loolu comme que ñun amuñu beneen amuñu dalil boo xam ne bu leer la buy wax ci wàllu euh, wextaan que ne dafa dafa sobewu kon ñun mënuñu lu dul bàyyi ko te day des ci li nga xam ne mooy cosaanam te cosaanu mbiri mooy dañoo laab yi laabul yëpp alxuraan ñëw na wala xadiis daal ci leeral lan mooy àtteem li mu bàyyi yëpp dañuy xam ne kon dara newul ndax bu ci dara newoon suñu borom dina ko leeral jaare ko ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam loolu nag amaana wax jooju mooy li dëgër insha allah mooy li dëgër mooy waxu kon maalikee yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi kon loolu ci lañuy ñuy xamee ne kon bu tojee ci res bi garaawul léegi da koy raxas nag voilà da nga koy raxas tam tamit bu la laalee sa yére tamit mooy du du sobe moo la laal mais raxas ko ngir nga bàyyi tamit xel ñeneen ñi bul ne man sama yoon newu ci bàyyil xel que ne am na ñoo xam ne comme ko wax nañu lii sax du wàññi dara naa ko raxas même bu dee ne man gëm naa ne du sobe voilà bu ko defee yow amul kenn doo amul benn borom xam-xam buy ñëw ne la yow li nga def du aloor que boo ko bàyyee noonu am na ñu naan la yow li nga def du nii génn nag ci coow yooyu moo gën tout le temps waaw voilà léegi nag mu des kon bi nga xam ne mooy bi di mujj léegi mooy ana lan mooy euh, mas euh, euh, sobe yi nga xam ne dañ leen di dañ leen di jéggale daa li ñuy jéggale bokk ci sobe nga xam ne ay sobe lañ gaa mais bu ñu tollee benn euh, benn quantité bi wala yu mel noonu bu ñu ko àggul dañ leen di jéggale loolu premièrement mooy dañuy euh, sobe yi boroom xam xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ leen di différencier catégoriser ci ay catégories yoo xam ne yu wuute la ah am na benn catégorie boo xam ne dañ naan benn classement boo xam ne sobe yoo xam ne seenub sobe dafa jéggi dayo am yoo xam ne seenub sobe dafa woyof dañ naan an najaasatul mughallada ak al mukhaffafa mughallada mooy yi nga xam ne ñoom seenub sobe moom dafa leer te dafa nekk loo xam ne amul benn ombre de doute bu ci ne am yoo xam ne nag seenub sobe dañ leena mooy dañu wàññ dañu woyof seenub sobe dafa gën a woyof ko loolu Hanafi yi rahmatullah alayhi ñooy ñi nga xam ne sax ñoo gën a def lii côté bii nii ñoom ñoo ci gën a ñoom dañu ne ñoom côté yi est lan lañuy jéggale ci sobe walla déet ñoom dañu ne gis nga mughallada yi mooy yi nga xam ne ñoom seenu sobe dafa tar yooyu moom amul benn buñ ciy jéggale yooyu mooy lan mais léegi nan lañ koy xam ne ci yéen ñu ne loolu mooy li nga xam ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah amuñ ci wute que ne lii moom sobe la ñu ne jox leen exemple ñu ne comme tour ndox gis nañu sànq que ne ijmaa que ne amul kenn fenn fooy dem benn masab booy dem mu naan la tuur ndox euh, bon loolu nag moom dara newu ci walla boo moo dañ koo dañoo dañoo dañoo koo sopp kese loolu amul ñu ne par exemple bu mel noonu loolu mooy najaasatun mughallada bi nga xam ne ak ak ak ak ak euh, euh, sobewum dafa tax waaye ak deret comme deret ñu ne yu mel nii nga xam ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo dëppoo sauf que deret gisoon nañ ne euh, gisoon nañ euh, masala boobu que ne am na am na euh, ci ñu mujj ñi ñoo xam ne ak ab yoo xam ne yu yàgg la woon yoo xam ne yu ñu jële ci yenn borom xam-xam rahmatullah alayhi doon wax ne non non deret du sobe mais gis nañ ne ijma bi. loolu dafa taxaw que ne borom xam-xam yi rahmatullah dañu ne deret sobe la te loolu li koy wane bari na loolu gisoon nañ euh, dalil yooyu. ñu ne par exemple Hanafi yi rahmatullah alayhim ne lu mel noonu par exemple ci najaasaatun mughallada la bokk léegi ñu ne léegi ñu ne leen waa léegi beneen catégorie bi nag yi nga xam ne dañ leen doon woyofal ñu ne mooy comme nga xam ne comme euh, ñu ne mooy comme comme euh, kii biñ gisoon sànq. comme wacc ñu ne waccu même bu dee ne sobe la mais dañ koo xaw a woyofal mooy li ñu koy jàppe bokk nag li nga xamante ne moom la ñu jàppe tuur ndox xam nga gisoon nañ ne ñoom jàpp nañ bokk nañ ci ñu ne non wacc moom sobe la mais ak sobeem àggul fi nga xam ne moom la ay tuur ndox ak yooyu àgg ñoom ñoo def loolu léegi nag côté Hanafi euh, Shafi'i xanaa bi yi ñoom ñu ne ñun daal mughallada lenn lañ ci jàpp mooy sobe boo xam ne dafa taat ñu ne ñun ñaari animal kese lañ jàpp ci animaux yi ñoo xam ne ñoom seenu sobewu dafa nekk loo xam ne ci ñun moom dafa taat ñu ne mooy mooy xinziir mooy mooy kii porc mooy euh, mbaam xuux ak waaj ak ci ak xaj ak lépp loo xam ne dafa jóge suwaa ci benn bi wala ci beneen bi wala ci ñoom ñaar ñu ne bu façon yooyu ñoom ñoom moom seenu sobewu dafa tar léegi ah mu am beneen façon catégorie bu ñu def ci côté ah, côté côté sobe yi muy yoo xam ne dafa ndoxe ak yoo xam ne dafa wow mooy sobe boo xam ne comme comme tuur ndox mooy lool mooy bu ndoxe deret mooy dafa nekk sobe mooy bu dee coagulé wul ba daal di euh, nekk benn bërëb noonu bu coa bu coagulé wul day nekk loo xam ne euh, sobe la boo xam ne dafay dafay wal bu dee dafa coagulé wu ba nekk benn kii nga gis ko mu bari mais daa am benn koor bu boobaa day nekk loo xam ne dafay am physique ñu ne léegi. ñu ne waa léegi ginnaaw bi ñu xamee yii yëpp léegi lan lañ ci ñun li ñu so li ñu bëggoon a xam ginnaaw lii lépp mooy lan lañ ciy jéggale waaw wala déet ñun daal loolu moom bu ñu ko xamoon ñun dinañu arrangé de loolu daal ñu ne waa baax ñu ne bu dee dinañu yii jéggale ci sobe yu tar yi mais bu ñu nekkee bu ñu nekkee la bu ñu nekkee lu solide mooy loo xam ne day nekk à peu près trois virgule dix-sept grammes ñu ne lool lu toll noonu lañ ciy jéggale loolu leer trois virgule dix-sept grammes environ lu toll noonu la ñuy jéggale ci najaasatul mughallada boo xam ne boo xam dafa tar te nekk loo xam ne lu solide la ñu ne non lii mooy mooy boroom xam-xam yi dans leur ensemble ndax Shafi'i ak bi yi mooy dañu boobu ñu ngi woon ci catégorie ndax ñaari façon catégorie yi ñu waxoon mughallada ak mu mukhaffafa ak euh, jaamida ak ma'i'a mughallada ak mukhaffafa ñoom pare woon nañ léegi ma'i'a ak jaamida lañ ne nii ñoom ñu ne bu dee dafa nekk loo xam ne bu solide la liñ ciy jéggale mooy à peu près trois virgule dix-sept grammes bu dee ne loo xam ne nag dafa ndoxe ñu ne euh, loo xam ne day nekk à peu près lu tolloog weex loo xam ne day tolloo comme wen yi lu toll noonu bu dee dafa laal nit loolu mën wala mu dal ci fi muy yéreem wala yaram lu mel noonu man na loolu la ñuy jéggale mooy bu ko ëppee loolu bokkul ci li nga xam ne dañ koy jéggale léegi nag mu des moo léegi euh, bon yéen seen tegtal yi seen wax yi fu mu tegu. loolu moom mooy moom la ñu waaw waaw. Euh. moo moo. moo siiw ci téere euh, fiqh yi noonu lañ koy wax voilà baax li voilà léegi ñoom léegi léegi yéen seen wax jii ne seen seen jéggale bii nii fu ngeen ko teg ndax tamit mooy soxla nañu xam tamit fi mu tegu ndax bu ñépp ñooy dégg wax rek nga wax leen rek euh, ñu ne baax na am na yoo xam ne fokk nga leen di jox te loolu tamit lu baax la même bu euh, dalil lu baax la surtout sax suñu jamono jii moom boo dul indi dalil waaw bu dalil amul <laughs> nga leen neex lañuy ñuy def ñenn ñi dañ cee ëppal ñenn ñi tam ëppal ci beneen boor bi am na yoo xam ne lu ñëw uwe la dalil uwe la dalil uwe la <laughs> am na kuy reede <laughs> uwe la dalil uwe la dalil am ñoo xam ne ñoo ñoom seen problème mooy yooyu moom lu waay wax noonu la ah que bu amul dalil bu amul woon kon day tax nit ñi ku nekk di wax lu ko neex di daganal lu ko neex di xaraamal lu ko neex foo waxee waa mu nekk façon wax sa xalaat li am li am solo ci jamono jooju kon mooy ki koy wax mooy kan il suffit mu nekk boroom jaa boroom daraja ak koo xam ne fi mu bokk ñu kii ñu jàpp ne kon ñoom lu ñu wax noonu la voilà loolu la mooy seen seen daraja daal seen notoriété bi ñu am mooy dëgëral wax yi léegi côté dalil dalil tamit boo kooku sax kooku moo tane tuuti ñoom ñoo tane ñoom ñoo tane mais dalil dalil loolu day indi liñ doon wax sànq mooy liñ doon wax sànq liñ jóge xaw na ko niru sax euh, liñ doon wax ci euh, côté bu ndax am na ñoo xam ne même boo leen joxee texte bi buñ la naan dalil am na luñ xase jàpp bu wuteeg moom rek mën nañu commencer bon wallahu a'lam buñ mën da dugg ak yow ci yenn détails yi léegi kon ñu ne waa léegi ana ana lan mooy wane ne yéen seen lii ngeen ne dañu koy jéggale fu mu tegu ñu ne li koy wane mooy hadith yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa permettre ñuy utiliser xeer yi buñ demee ci toilettes yi ak loolu ak yooyu toilettes yi di tànc ak euh, ñi nga xam ne euh, charia da ko yoonam ñu ne loolu c'est sûr que ku utiliser ay xeer moom am na lu fa des c'est sûr ñu ne comme que loolu ñëpp loolu dañ koy xam loolu mooy charia tenir ci rigueur nit ñi kon dañuy xam ne xam nañ ne sobe la mais quand mu mu bàyyi noonu kon lool mooy dañ koo jéggale lu toll noonu kon bu ñu ko amee mooy dañ koy jéggale ci sobe yi léegi ñu ne leen waa léegi euh, bon waa loolu dëgg la ñu ne euh, bokk na ci li koy dëgëral mooy li Seydina Omar ibn al-Khattab wax radiyallahu anhu Seydina Omar ibn al-Khattab dane radiyallahu anhu bu dee ne sobe bi dafa mel ni toll ni kon sama loolu duma tere ma julli du tere julli te hadis boobu imaam ad-Daaraqutni rahmatullahi alayhi moo ko solo ñu ne loolu li tax Seydina Umar ibn al-Khattab wax lool hadis bu ne bu ne bu nee ne sobe bi dafa tollu ni weewam lool du tere julli kon lool mooy kon bu ñu nee lépp bépp sobe boo xam ne euh, bu ndoxe boo xam ne wuute dépassé wul lu toll noonu lu toll ni we kon dañuy xam ne ñun am nañ ci dalil ndax Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu du toog rek. comme ñun bon li mu baree léegi toog rek di wax lu la neex ndax saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ëppante nañoo di wax ci sharia loo xam ne ci seenum dañoo toog rek di xalaat noonu di ko wax. loolu moo tax façon yu mel noonu sax même bu ñu mooy façon xadiis yi nga xam ne dañ naan wala acte yi nga xam ne dañ koy joxe ñu naan acte bii de mawquf la waaye hukmu raf' la yor mooy ci saxaaba bi la yem. waaye day yor attee lu yoo xam ne dañ ko yëkkati ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xam gu ñu xam ne doonu ñoon wax ci diine bi comme di ko teg comme ñun ñi ñuy def nga xam ne di daganal lu ñu neex di xaraamal ñu ñu neex lépp tegu ci suñ ndax neex na ñoom neexuñu ñoom meluñu woon noonu moo tax buñ nee lii nii bu ñëwee ba ne ta Seydina Umar ibn ñoom ñëpp ci yem nag saxaaba yëpp la en plus moom ak yeneen particularité yu mel noonu kon dañuy xam ne du loo xam ne daf koo wax noonu kese ñu ne loolu lépp day dëgëral que kon bu ñu defee différence yii nii ne lu toll nii bu ñu ko gisee ci sobe dañ ko loolu dañ koy jéggale loolu lii mooy li nga xam ne mooy suñuy dalil yoo xam ne day dëgëral suñu wax jooju léegi nag kanta Maliki yi rahmatullah alayhi ñu indi beneen beneen teqantal boo xam ne dañoo dañoo tënk affaire yi ndax wax bi nga doon wax sànq naan ndax ñan ñoo ko wax wax bi en général mooy wax waa jumhur ndax waa jumhur ñoom defuñ ci différence entre façon sobe bi ak beneen Maliki rahmatullah alayhi ñoom dañ koo tënk affaire bi jumhur ñoom dañ ne façon sobe yëpp la bu ci mel nii rek mughallada yi la ñuy wax ndax mu day nekk mughallada ak mughallada jaamida loolu lay am mooy muxallada yi ci seen biir dañoo de dañoo départagé wu mooy yoo xam ne seenu sobe dafa tar mais liquide la comme deret bi ñu waxoon bu dee ne coagulé wu yoo xam ne seen sobe dafa tar mais solide la comme bu dee dafa dafa dafa coagulé wu léegi nag Maalikee yi rahmatullah alayhi ñoom contrairement ak waa jumhur dañ ne ñun li ngeen fi wax nii d'accord nañ mais sauf ko ñun dañ koy tënk ci affaire bi ci li nga xam ne mooy deret deret daal la ñuy tënk ci affaire boobu ci loolu la tënk wax yi ñu fi wax ci loolu lañ ko tënk léegi nag ah ginnaaw buñ xamee lool léegi nag mu des jox ma fi ñu am ay exemple yu yoo xam ne dañuy euh, dañuy gis ne lii façon sobe yoo xam ne sariya da koy jéggale kon ginnaaw bi ñu xamee kon mooy avis pour bon récapituler muy kon euh, euh, sobe yi dafa am yoo xam ne dañoo gën a tar dañu gën a tar am yoo xam ne dañoo woyof gis nañ ne Shafi Hanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom li tar ci ñoom li tar ci ñoom mooy li ñëpp dëppoo li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dëppoo que ne liy sobe la ñoom dañ ne loolu lu tar la ndax le fait que dëppoo ci loolu quand même du neen Shafi yi rahmatullah alayhi ak Hanabila ñoom dañu jàpp ne sobe yooyu li ci gën a tar ci ñun mooy yi nga xam ne mooy daanaka li tax ñuy wax sax ñu tar mooy mbaam xuuf ak xaj ak yi génn ci ñoom yi juddoo ci ñoom. léegi nag ginnaaw gi nan lañuy entre ma'a bi mooy yi nga xam ne liquide la ak yi nga xam ne dafa nekk yu solide ñu ne yi nga xam ne dafa solide liñ ciy permettre mooy trois virgule environ trois virgule dix-sept grammes lu toll loolu lañ ciy permettre kanta bu dee dafa ndoxe lu toll ni we kon loolu mooy àtte bi gis nañ ko Maalikee rahmatullah tënku mbir yëpp ci deret tënk affaire bi ci deret ah sauf que bon am na yoo xam ne moom loolu foog naa jarul a préciser mooy bu dee dafa nekk salas ci nit ki loolu loolu lii ci cas normal la ñuy wax bu dee salas mooy dafa mujj nekk incontinence lool taxat lu ñuy wax mooy comme deret yoo xam ne léegi du ak génnam génnatul ci ci anam bu normal loolu moo tax par exemple ñi ñi nga xam ne dañ ne bon lii wane ne deret euh, ci euh, euh, ñu naan deret dafa sobewu deret dafa sobewu ñu naan waa jumbu waa jumbuur yéen yéen lii wane ne deret bon dafa sobewu le fait mooy non non du sobe loolu laa bëgg wax ñi nga xam ne dañu dañu mujj ñëw ne ci boroom xam-xam yu mujj yi rahmatullah ne deret du sobe xam nga bokk na fi ñu koy teg mooy euh, hadiisu Shi'b wa mooy saxaaba yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen yebaloon mooy ngir ñu ñu ñu garder ñu ñu ñu ñu guddi gi ndax dafa guddi woon voyage lañ jóge woon mais soo ko kon ko ñu jóge woon euh, euh, xare lañ jóge woon mais gaa yi bi ñu bi ñu jàppee ci ñoom ay jaam. dafa am benn waaye bu yëg ne bon moom jàpp nañ jaam koo xam ne ku a ku ku valeur la ci moom léegi nag mu topp mu topp mu topp jullit ñi ci guddi gi te ñoom yëguñ ko yeneen saa salaam bi ñu akkee ci benn xur mu ne mu ne ana mooy monte la garde tey am ñaari saxaaba radiyallahu anhu ñu ne ñoom ñoom ñu proposé ne ñun mën nañ ko def léegi nag ni ñu ko doon defe kenn ki dane léegi ñu ñu ne léegi nan la ñuy def. mooy ñoo koy kii ne léegi yow dangay ngay nelaw une partie partie début ju guddi gi ba ci xaaj bi man muy julli di garder bu ko defee man moo paree léegi man maay nelaw yow nga jël relais bi léegi nag biñ defee noonu kenn ci bi muy bi muy julli la waaj agsi gis leen daal di daal di sànni ay xeej sànni waaj xeej mu jam ko mais mu continuer mu sànniwaat ko xeej mu dindiwaat ko mooy saa ko jamee da koy dindi saxaabu bi muy jam da koy dindi mais bi nga xamee na affaire bi dem na ba man ko supporter rek mu sëgg après daal di yéeg ki ci des mu jóg ab mu ne ko lan la mu ne ko am na ku ñuy ku ku ñuy viser nii léegi mu ne ko lan moo tax yeewu ma woon mu ne ko alxuraan bi ma doon jàng laa bañoon a dagg dama doon jàng saar aaya yoo xam ne bëgguma ko woon a dagg te bu dul woon ne damay bañ continuer danger bi agsi ci jullit ñi konoonte kon du ma la damay continuer noonu même bu dee dama ci faat na mooy ñoom lool la leen alxuraan jaraloon léegi ñoom ñu ne ñoom dañ ne lii wane ne nag affaire bi yéen lii du sowe mooy kooku noonu bañ ko jamee mais deret bi da doon génn bu baax te teewu ko continuer julleet bu doon sobe la kon doonu koon baax mais dañ naan mais loolu waa jumhur ne ad damul naazif taxul ñuy wax deret joo xam ne day génn bu baax ba mënoo ko contenir loolu loolu bien sûr que loolu taxul ñuy wax ne loolu dee sobe la lu mel noonu dañ koy jéggale mook sala sayam rek ndax nit ki amatu ci maîtrise kooku ngeen di wax ban maîtrise la ci am koo xam ne ñu ngi koy jami xeet mbir yi génn bari ko amatu ci maîtrise boo boo amee tamit góom boo xam ne c'est pareil deret ji fexe nga def lépp mais muy génn ko dañ koy jéggale duñ la rek tout le temps demal nga raxasi ko même ñi nga xam ne dañ ne sobe la waa ja waa ijmaa bi waa boroom xam-xam yi waxuñ la loolu kon mooy ñun yi ñuy wax fii yi ñuy wax fii mooy ci cas normal mais bu dee salas la incontinence loolu loolu dañ koy jéggale boobu xoolatuñ ci nan la tollu est-ce que tollu na comme comme wee wala non loolu amatul amatul moo xam bu dee côté man euh, ñu ne man yu sobe la ak leneen ak lu man di doon mooy yooyu bu yàggee dootuñ ko prendre ci en ndax incontinence du ci wàllu tuur ndox te sa lay doon voilà kon loolu léegi nag mu des kon ana yan mooy yi nga xam ne fa ay exemple yoo xam ne ay mbir la yoo xam ne dañ koo jéggale mooy comme li ñu wax sànq saaxibu salas koo xam ne boroom dafa am incontinence ak bu man di doon nga xam ne loolu mooy lan mooy liy génn ci moom sobe bi génn ci moom nekkatul lu naturel ci moom génnatul ci génn gu naturel lu mel noonu charia day à tout le temps chaque fois que problème am de lool euh, masala usuliyya yi même amoon na fii hmm. al mashaqqatu tajlibu taysir mooy ne fu yooyu amee charia euh, day indi buntu yomb ubbi buntu yomb yombal léegi ñu ne beneen bi mooy beneen exemple mooy deretu ki nga xam ne mustahaaba la kooku dafay day gis moom euh, euh, mooy jigéen bi nga xam ne day day euh, bu joor ngel mooy mustahaaba nga xam ne moom léegi réglam mi règle yi nekkatul mooy day génn du dem comme ni mu ñëwee ci xadiis yu bari ñoo xam ne ay jigéen yoo xam ne ay saxaabiyaat yoo xam ne radiyallahu anhu na da leen doon dal loolu dañuy gis ne charia bi ci indi yombu yombal mooy boppatul que ne comme koo xam ne day génn ci yoon wu normal beneen exemple boo xam ne mooy koo xam ne nag deret bi day continuer di bari mais di continuer tekkiwul ne minute bu ne mu ngi génn non loolu du loolu di compte mooy bu bariwaay bi mooy loo xam ne génn na journée bi di génn génnaat benn ba ñaar loo xam ne du no lii xam nañ ne du génn nii normalement du def loolu dañ koy jéggale mooy du ne dañuy xaar ba mu nekk sept fois dix fois ñu door a bi mooy loo xam ne dafa continuer non non léegi beneen beneen exemple mooy koo xam ne dafa am baasuur euh, muy jàngoroy hémorroïde jàngoroy kajoor bu dee ne day day laal yéreem Euh, kooku bu dee il suffit benn yoon ci jour bi kooku dañ ko koy jéggal ndax mbir mi bu dee yooyu yëpp ay yomb yomb la sariya yi di tëral am keneen koo xam ne tamit dañ koy jéggal dañ koy jéggal yi nga xam ne mooy yii yëpp ay sobe lañ mais dañ leen di jéggal mooy ki nga xam ne jazzaar la jazzaar mooy la boucher ki nga xam ne ci ci kii bi la ne euh, ci day ci day ci abattoir bi wala ci fora bi fora fële wala mooy yooyu rek wala waa ji nga xam ne loolu mooy liggéeyam ci xar yi wala gëléem yi ci loolu lay ne ak nag yi di di di rendee ko euh, fees kooku mooy yooyu noonu moom dañ koy permettre ah yére yooyu yéreem yooyu mu ciy mën a jullee mais sauf que li gën dañ naan ko boo amee boo manee nga am nag yére boo xam ne da nga koy da nga ko fiy teg ngir boo ngir sa julli yi loolu moo gën mais du ñu ko tenir rigueur que ne Euh, comme que moom euh, yére takk na deret rek nit kon automatiquement da koy summi non contrairement ki nga xam ne moom loolu du métier dafa ñëw def ko tey ay yéreem takk kooku kenn du ko ne demal julli ndax kat waa ji non waa ji nga doon jàppale sànq yow comme waaw kay koo xam ne moom loolu métier man may xaritam benn jour rek dem di ko jàppale affaire yi takk ci man comme ni mu takk ci moom loolu mooy manuma ne bu ma nee non man moom mën naa julli nii ndax oustaz diw nee woon na wa man moom mën naa julli nii man manu ma ne ah kon kay man garaawul non parce que moom li tax mooy ci la sax da ciy sax di ko def tout le temps looloo tax mais yow nga ñëw léegi yow moom dañ naan la eh, yow raxasi ko wala nga soli leneen mais moom dañ naan ko nag boo amee fexeel nga ut beneen yére boo xam ne loolu mooy li gën nga ciy jullee naka noonu même ñi nga xam ne sax du sobe mais day day mën na loraate façon yenn tenue yi yenn yére yi dañ naan la nga ut benn boo xam da nga koy teg sa wet fi ngay nekk comme mécanicien ak yooyu duñ ne ko li nga sol sobe la mais bu dee ne dafa war a dem di julli ci mbooloo mi bu boobaa dañ naan ko fexeel nga ut loo xam ne quand même doo taxal ñu ci des loolu la mais mooy yooyu loolu la wax ku mel noonu kon ku mel noonu jazaar dañ koy jéggal ak ki nga xam ne moom li muy liggéey mooy ci sobe yi lay liggéey comme ñi nga xam ne ci fosse fosse septique yi la ñuy liggéey ñooñu tamit mooy yooyu dañ leen koy jéggal wala lii da ngay gis ay cas particulier la nag comme li ñu wax sànq du loo xam ne da nga koy mën a généraliser. Hmm. voilà mooy ñi nga xam ne ci loolu tamit la ñuy liggéey dañ leen koy jéggal. ñoom ci sobe yi lañuy liggéey tout le temps guddeeg bëccëg wala bëccëg en tout cas daal seen moom mooy seen métier moom la ñuy liggéey ñu mel noonu dañ leen liggéey que lool. ak ki nga xamante ne am médecin la boo xam ne day def ay opération mooy kooku xam nga ne kooku mooy opération di dagg di fees biiru nit ñi di teppi ci yéeg yooyu yu mel ku mel noonu moom it ya fay yi nga xam ne dafay génn ci nit ki moo xam ci deret yeeg yooyu di ko laal. kooku yooyu tamit dañ ko koy jéggal bokk na ci ñuy jéggale mooy weñ weñ boo xam ne dafa dal ci sobe daal di ñëw tat ci sa yére ah ndax loolu ah, xam nga loolu nit man na ne mais weñ bi saa yi eh, xoola sobe bi mu taxaw ba pare taxaw sama yére mooy man nga am réflexe damay dem raxasi ko non sarian yombalal na la loolu yombalal la la loolu mooy ku mel lu mel noonu tamit dañ koy jéggale am beneen bu ñuy jéggale mooy yi nga xam ne day génn ci euh, picc yi picc yi nga xamante ne ak animaux yi xam nga animo yi mais yii ñuy wax waxoon nañ ko sànn mooy buñ nee animaux yi yi nga xam ne yu tuuti lañ animo yu ndaw yu tuuti yi mais même buñ ne animaux yi kese sànq waxoon nañ masalaam animal yi animaux yi kene daa am ñuy lekk seen yàpp ak luñ dul lekk seen yàpp kon bu ñu naan yi ñuy jéggale c'est sûr que yuñ dul lekk seen yàpp ndax yi ñuy lekk seen yàpp moom de façon dagan nañ ba pare laab nañ boobu ba pare laaj bëgg wax comme yooyu taxul ñuy wax kon euh, mais yii mooy dañ koy jéggale yi nga xam ne seen euh, seen kii la euh, excrément euh, excrément excrément wu kii yooyu voilà dañ leen dañ leen di dañ leen di non pigeon non non pas pigeon pigeon dañ koy lekk waaw tayr jooju ñuy wax bu baax la si non non ñun de moo tax ma def sànq différence que ne waxoon nañ sànq affaire animaux yi li ñuy lekk dañ leen a catégoriser woon entre lu ñuy lekk yàppam ak lu ñu lekk seen yàpp li ñuy lekk seen yàpp moom tax taxul ñuy wax kon pigeon moom bokkul léegi kay yow da xool ñi nga xam ne comme comme comme kii yi gan yi charognard yi voilà ñooñu voilà mooy ñooñu ak euh, ñi mel ni ñoom ah ah ñoom baaxuñ waaw léegi am na beneen tamit boo xam ne dañ koy jéggale mooy comme ndoxu ndoxu yi nga xam day taa ci mbedd yi bu dee ne mooy tënd ko leen day jafe comme inondation am mais walla iyaazu billaah ñun da ngay gis yenn quartier yi dañu ciy profité di vider seen force yi ci biir loolu nag jullit du def loolu doxal la noonu bu dee suñu réew yi da ngay gis koo xam ne ñoo xam ne àgg nañ ci ak suufee des loolu nañuy doxale dañ ciy profité moo tax da ngay romb mu leer na ne du xetu lii nii du xetu taw bi ndoxu taw bi kese ak suuf si moo ménage wu mel nii ba pare nga gis yenn foos yi nga gis ñu ñu ciy jóge directement mais xalaatuñ sax lor bi nga xam ne moom la ñuy lor seen mbokku jullit mais ñoom comme que ñun li ñuy xool rek mooy na suñu affaire baax. te nag julli du demee noonu du warula doxale noonu mooy looy def lu ne da nga see war a suuraale tam est-ce du ma lor ndax laa barala tamit wala diraar bu bu bu lor sa bopp mais bu bu loraate quand kon mooy façon yu mel noonu te amuñ euh, eau de ruissellement yooyu nga xam ne day taa fu nekk nit ki manu koo moytu te amuñ feneen fu mën a jaar moo ci ne même bu dee dafa am sobe lu mel noonu dañ koy jéggale dañu koy jéggale beneen façon boo xam ne ah te loolu mooy yi nga xam ne euh, bu ñu ko xamee rek mooy mooy mooy mooy règle bi daal mooy lépp loo xam ne sobe la mais di ko moytandiku dafa nekk loo xam ne lu difficile la presque lu man dañ ne la wala lu difficile kese lu difficile mais lu difficile la tekkiwul ne man bon man yow yow bu leer na ne man nga fee teeg gi jaar fële nga naan non man lañ non man taayee taayeel bu difficile taayeel ak difficile bokkul ak difficulté la paresse ak laa difficulté loolu duñ benn moo tax lépp loo xam ne daal mooy tandiku day nekk loo xam ne lu jafe la mooy comme deret di ñoo xam sànq ak damul nasif nga xam ne buy génn day génn bu baax nit ki manu koo contenir ñu mel noonu dañ koy euh, jéggale ak leneen yoo xam ne ay sobe la yu mel noonu ah Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ cee boole beneen affaire dañ cee boole que ne comme téeñ yi téeñ yi pou ñoom bu ñu dépassé ñett waaw voilà ñoom mooy lii mooy kot wax bii nii mooy ñoom la concerné bu dépassé ñett mooy bu boobaa nag Euh, day génn ci ci liñ fi wax yëpp voilà kon mooy boo rayee ñetti téeñ moom nara ray daan nara euh, weesu di ray ñeent ci sa biire ah bu boobaa ñu la la nag léegi nag euh, si lii nag jéggalateeguñ ko ah <laughs> <laughs> kon loolu mooy li nga xamante ne mooy yi ñuy jéggale yi ñuy jéggale moo kon daal léegi mooy même yi ñu lim nii am na yoo xam ne si yu bari yu des mais mooy règle bi lenn la lépp loo xamante ne sobe la mais nga maytu ndeku ko day jafe wala mu nekk loo xam ne nit ki métier la bu muy def di jàmm nga xam ne day day day côtoyer loolu tout journée bi yëpp yooyu la ñuy jéggale lu ko moy rek mooy yooyu dootuñ ko jéggale kon loolu moo jëmoon ci masala yooyu euh, xam naa kon insha allah kon loolu moo doon dernier euh, masala bi léegi kon bii di ñëw mu des suñu dernier hadis bi xam naa boobu moom day euh, li ci masala yi bariwul noonu après dañuy enchaîner ci masailul usuliyya insha allah al fiqhiyya insha allahu taala wallahu taala alam def na ne ki di nàmp tuddaale nga kii leen kii di nàmpalaate ah waaw waaw waaw boobu dama ko fàtte woon mooy ki nga xam ne day day day day nàmpal comme mooy ndaw si nga xam ne day yor day yor liir di nàmpal xale ab liir mooy yi nga xam ne day jóge ci moom moo xam ne euh, ci xale bi mooy ne loolu tamit du tout le temps dañ naan ko fu mu laal rek demal nga raxasi ko ñoom dina gaaw yooyu dañ koy jéggale ndax moom mooy moo duggu ci règle bi ñu waxoon sànk rek moom day mel ni day mel ni mbir mi métier la ndax mu gone moom lay yor tout le ndax loolu moom lay nàmpal moom lay ci léegi nag du ne moom fu ko dara taqe ci yooyu rek da koo war a raxas automatiquement dañ koy jéggale moom da ciy dugg euh, euh, jazakumullahu xayran ma ko fàtte woon waaw mooy li ñu waxoon sànq dane bu dee ne waa ji du du du liiram comme genn bu yorub xale nii loolu mooy li ñu waxoon sànq que ne mooy li ñu waxoon ci wàllu borom métier bi mooy ne ki nga xam ne moom moo koy nàmpal bokkul ki nga xam ne occasionnellement lu ko téye su ko téye occasionnellement c'est sûr que bu ko laalee kooku dañ naan ko demal nga raxasi ko ki nga xam ne moom comme yaayam la wala nàmpal mère mère la mère bi koy nàmpal rek ah yow yow peut-être nun comme nunu wa mais mais pour une seule journée non non c'est pareil de mais non euh, attendez euh, il faut que il faut que bàllen euh, il faut que ñu am benn euh, mbir boo xamante ne ñu koy bàyyi xel mooy su dee euh, dañuy leeral benn affaire su xësee suñu xësee ba wax benn règle bu général ba mu leer jarul tout tout le temps ñuy dugg ci affaire yi compliqué yi compliqué waat après beneen laaj bu gën a compliqué waat après ñu gën a duggaat beneen non loolu il ñu koy éviter euh, question bi mooy est jigéen ji di nàmpal parce que sànq mi ngi doon wax wax na affaire wu ci di kii def métier benn affaire kon ki nga xamante ne moom la wax ji concerné mooy ki nga xamante ne mbir mi daf koy def au quotidien ki nga xam ne ne du def benn affaire au quotidien kooku les choses ne le concernent pas c'est-à-dire que il faut que ñu ñu ñu ñu ñuy comprendre tamit euh, maanaam à travers wax yi il faut que ñuy comprendre justement. Euh, euh, Euh, objectif bu baax wax ji et que su xësee ba leer ñu jël lépp xam ne lii moo tax ñuy wax et que à chaque fois ñuy bañ di maanaam muy nekk genre question yoo xamante ne maanaam tout temps day gën a compliquer wax ji après beneen ñëwul di beneen complication et cetera euh, ki nga xam ne moom la ñuy jéggal ay mbir mooy ki nga xamante ne dafay affronter situation yi mais au quotidien su fekkente ne même ki nga xamante ne moo jur doom bi su dee du moom mooy nekk xale bi au quotidien mbir mi doot ko concerné ki nga xamante ne moom lay concerné mooy ki nga xamante ne mooy nekk xale bi au quotidien métier muy boucher bi muy euh, médecin bi euh, muy ki nga xamante ne mooy ki di manque force yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne dañuy jànkoonte ak ay soxe au quotidien ñooñu la mbir mi concerné képp koo xamante ne doo jànkoonte mbir mi au quotidien et que occasionnellement nga lay lay concerne yow bokkuloo ci wax bi ki nga xamante ne dafa am góom góom boobu noonu euh, euh, tey tey tey mu gis ne góom bi tëju na li nga xamante ne moo takk ci moom daf koy dindi su fekkee ne nag góom bi day sotteeku et que dañuy obligé di ko bandaat wala boog di ko di ko di ci teg di ci tapp euh, pansement bi et que à chaque fois suñ ko dindee mu indiwaat ñu gis mu takkaat ci loolu tamit dañ koy diggale mais su fekkente ne dafa nekk loo xamante ne day din day day day maanaam buñ ko ci tegee affaire bi dara du du giir et que xam nga léeg-léeg pansement ñun biñu nekkee xam daal ñu léegi xëy na moyen c'est ce là léegi c'est moins fréquent que ni dañu daal defal euh, dañu am góom ñu defal ñu bandage ñuy gis góom bi euh, bandage bi ñu gis deret ji deret ji jénd ak yu ne noonu loolu moom dañ koy jéggale mais li nga xamante ni melul noonu loolu kenn du ko jéggale cest aussi il faut il faudrait que fu ñu kiiwee règle yu générale yi ñu com ñu comprendre ci wax ji maanaam ñu comprendre que lii mooy règle bi maintenant cas par yi après ñun ñoo ko war a déduire maanaam tamit euh, su fekkente ne maanaam la question est très simple su fekkente ne mbir yi dafa fréquent parce que quatorze mbir yi nga xam ne moom la Maalik ci wax rahmatullah alayhim tuddee ko ne yooyu ñooy yi nga xamante ne yooyu dañuy jéggale ak lu ñu ko jéggale quatorze yooyu dañ ko tudd parce que dañoo def li ñu lu ñu tuddee kii la euh, euh, naka la tuddati mooy bu ñu toppee mbir topp affaire yi maanaam bu ñu yàgg yàgg topp situation yi cas de figure yi cas de figure gis ne cas de lii la mais sinon loolu day évoluer selon époque yi aussi ah istiqra voilà mooy istiqra maanaam ala sabil tatabbu wal istiqra maanaam dañoo yàgg le fait ñu yàgg topp mbir mi ak tamit yàgg gis ne dem ba matal daal di gis nañ ni circonstance kat condition de cas de kat lii rek la lii la. mooy comme rek yent bi doon wax sallallahu alayhi wasallam bi mu naan tunkahul mar'atu li arba'a jigéen dañ koy takk pour ñeent mais loolu tatab tatabbu ala sabili tatabbu wal istiqrar maanaam dañu yàgg dañu yàgg topp euh, jigéen ñi kat ah, ñi leen di takk xool nañ leen ba xool ba xool saa yu ñu leen laajee gis affaire bi day retourné wu ci cas yi nga xam ne mooy carte yi mooy leen soit ndaw si dafa rafet soit ndaw si dafa am alal soit ndaw si dafa am euh, euh, askan wu baax la boobu soit wala boog ab askan bu mu bokk wala boog dafa am diine mais sinon loolu époque yi daf ci joué aussi par exemple ñun suñu époque am na mbeneen buñ ci mën a yokk par exemple mooy le fait euh, bu ma ànd ak moom ci suñu euh, ci sama gars yi daf ma joo yokk bale loolu tamit beneen la <laughs> ak yeneen ak yeneen yu mel noonu wala boog ndaw intellectuel la loolu tamit am na beneen muy muy muy mais loolu c'est que selon époque bi ñuy waxee tamit wax di ji dañ koy mën a tënk ci loolu. voilà léegi en tout li nga xam ne moom laa ci jublu woon mooy il faut que ñu ñu ñu ñu ñu résumer mbir yi maanaam ñuy ñuy ñuy xam ne mënuñu jël cadre bi yëpp di ko wax mais lu ñu wax ñu xam ne lii moo tax ñuy wax et que ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàpp règle générale bi jàpp li nga xamante ne après ñu mën koy situer. mbir yi au cas par cas wallaahi waaw. on l'a

wala ko wala ko booy bi ñuy wax ci an-najaasat al-mughallal ak al-mukhasam waaw dan moo tax ñu wax ñaari catégorie yooyu au lieu ñu dem directement ci ñu jéggal maanaam lan mooy lien ñaar parce que après tudd ñu benn yoon mu xafafa yi ndax dañ leen a jéggale directement wala parce que après liñ développé yëpp ci mughallal day non je je je je ne peux pas comprendre. comprendre léegi kon xanaa. waaw waaw li tax différence boobu am da ne. waaw. waaw bismillah bon waaw alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ah loolu li tax ñu def ko premièrement mooy ah, lépp da ngay gis hadith bi ñu jóge ngay xool dañu gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa catégoriser dafa def différence entre loo xamante ni boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ne sobe la benn bi boo xam ne bu dee bu jigéen la mu ne dañ koy raxas te lool dañ koy raxas mooy comme ni ñuy defe bu mag même sobe boobu mu ne bu dee dafa jóge ci liir bu góor dañu ko woyofal kon différence bi ndax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim d'accord ci lépp ana lan lañu woyofal ak lan lañu woyofalul loolu moo tax sànq bi ñuy wax ñu ne hanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom ñu tënk ko ne yi nga xam ne ñooy yi nga xam ne dafa tar mooy lépp loo xam ne borom sobe boo xam ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dëppoo ñoom ñu ne loolu la. ñu ne yi nga xam ne dëppoowuñu ci yooyu mooy yi nga xamante ne lañ jàpp ne dañ koo woyofal. ndax bu dee dëppoowuñ ci mooy ñenn ñi ñi dañuy jàpp ne dafa tar ñeneen ñi ne tarul léegi nag différence bi fu mu nekk mooy li tax ñu wax muxallada ak tamit euh, kese te andiwuñ attey mu xaffafa mooy ñi nga xam ne d'accord nañ ne lii dafa sobe la mais dafa woyof ñu daal di koy jéggale mais jéggale ban façon mooy soit ni ñu koy dindee du yenat ni ñuy dindee boo xamante ne sobe bu tar la comme comme biñ di sànq ci bu liir bi lii bu ji bu bu bu góor mooy ne sobe la mais woyofal gi ko woyofal moo tax ñu koy wis façon wis gi Maliki rahmatullahi alayhi wa Hanafiya mais tekkiwul que ne euh, duñ def dara dañ koy bàyyi noonu non mooy duñ ne woyofal nañ ko kese tamit mooy dañuy mooy ne duñ dañ koy bàyyi noonu non mooy bu ko woyofalee mooy procédure bi nga xam ne moom ngay utilise ngir laabal bu dee ne bu tar bi boobu day day day procédure boobu dootuñ ko soxlaat léegi nag exemple lool mooy exemple bii ñu am nii ci euh, tour ndoxu ki nga xam ne liir bu jigéen la non bu góor sobe la mais ni ñu koy dindee dafa contraire rek li nga xam ne moom la ñuy dindee sobe bu tar naka noonu lañ am yeneen exemple yoo xamante ne nii ni ñu koy ni ñu koy dindee mooy dañuy gis ne charia da koo da woyofal comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax kon dàll yi mu ne na nga ko xoos boo bu kenn yégee ne dàllam dafa am sobe na nga ko xoos mais mooy loolu dafa bokk ci ñoo defal xam nañ ne sobe surtout bu dee ñi nga xam ne ñooy waa jumhur maalikee yeeg shafi'i yeeg hanabila yi rahmatullah alayhi ñoom day sobe liñ koy dindee mooy ndox a koy dindi te d'accord nañ ne li hadith boobu wax ne bu ñu ko bu ñu ko xoosee loolu dañ koo woyofal loolu lañ koo dindee mooy ñoom xam nañ ne jàpp nañ ne ndox la ñuy dindee sobe mais sauf que comme que dañ koo woyofal lee dina ci doy te xarit bee ko wax beneen façon beneen exemple boo xam ne dañ koo woyofal mooy li hadiisu euh, say euh, yaay Ummu Salama bi bi nga xam ne mooy jigéen gi nga xam ne day sol yére yu gudd mooy jigéen ndax ay yéreen dafa war a jot góor buñ nee comme li muy sol warul a euh, dépasser kiiwam yi bokkul ak góor bokkul ak jigéen jigéen yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ñoom nañ ci yokku sax ba muy muy laal suuf si mais bi ko ndaw si waxee loolu laaj ko loolu laa anha ne ko man jigéen laa boo xam ne damay sol kii buy buy buubu noonu laaj bi mooy day jël day ramassé sobe nan laay def mu ne ko suuf si lii ñëw après mooy buy dox noonu lépp sobe bu ci nekk loolu noonu da koy jigi loolu façon sobe la mooy façon woyofal la mooy ne leewu ko boo paree loolu di buubu noonu bu amee sobe demal nga raxasi ko dane li nga xam ne booy dox noonu suuf si nuy jaar xoos bi muy xoosu ci suuf si noonu loolu doy na loolu façon muxaffafa la mooy ne du duñ ne dañ ne muxaffafa la nañ bàyyi noonu buñ ci def dara non non loolu wute nag dañ koo jéggale dañ koo jéggale liñ naan dañ koo jéggale mooy waa du ci def dara dañ naan ko sauf que li ñu naan mu ut be comme jazar bi waa ji boucher bi yooyu que ne ak ki nekk ci force septique bi nga ut beneen yére de moo gën mooy loolu ci wàllu ngëneel lañ ne que lii moo gën alors que bu dee dafa woyof kese mooy ni ñu ko doon dindee en d'habitude normalement waroon ko raxasi ci waxu ñoom waa jumbuur nga xam ne sobe moom automatiquement li ñu koy dindee mooy raxas yi nga xam ne dañ koo woyofal comme yi wax nii dàll bi bi am sobe noonu kii yére ndaw si bii buubu ak bii nii muy euh, ndaw si kii euh, euh, tuur ndoxu liir bu góor bi yooyu yëpp dañuy dañ koo woyofal mais dañuy gis ne procédure bi ñu koy bi ñuy dindee sobe bi dafa gën a woyof bu doon ne bu tar la wallahu taala alam en en en résumé mooy déjà pour pour ñu comprendre lan moo tax ñu jóge ci bu bu tar ñu maanaam ñu jóge ci diggante lu tar ak lu woyof mu nekk euh, euh, ñu indi bi après ginnaaw bi ñu wax yi ñu wax ñu jéggale maanaam mooy yi nga xamante ne voilà yu ñu voilà lu ñu jéggale mooy loo xamante ne normalement ñu ngi fi mais que acte bi ñu waroon a teg ci kawam dañ ko woyofal en d'autres termes loolu la loolu nag li ko indi moom mooy xadiis bi nga xam moom mooy parce que tamit nekkuñu ci kii quoi maanaam nekkuñu ci fiqh pur et dur dañoo nekk ci commentaire xadiis c'est que masala fiqh lañ nekk d'accord mais ci commentaire xadiis la te xadiis bi moom moo def différence entre ci loo xamante ne sobe la moo def entre moo différence entre li nga xam ne dañ koy woyofal ak li nga xam te ne woyofalu mooy bu dee mbéewal la bu góor ak bu jigéen ci gone donc différence boobu loolu mooy benn ñaareel bi ci def maanaam moom mooy xalaf yi rahmatullah ñoom ñoo indi principe bu maanaam ne lii mu ghallaza la ak mu xaffafa ba pare indi diggante yi li nga xam la ak maria bon ñoom ñëpp dinañ ko dañ koy def mais ñoom ñoo ci gën a ñoo ci gën a insister voilà léegi que ñoom moo tax ñoom mi ñuy attewee maintenant loo xamante ne dafa woyof ak sobe bu woyof ak acte bi ñuy teg ci sobe boo xamante ne wax na ko léegi sobe bi nga xamante ne dafa dëgër loolu wax na ko bu fekkente ne acte liñ koy acte mooy dañ koy dindi ak sobe boo xam ak euh, maanaam il faut affaire bi àll trois virgule dix-sept grammes loo xamante ne dafa dëgër mais su fekkente ne dafa dañ ko dafa woyof ba pare nekk loo xamante ne dafa ndoxe loolu euh, maanaam loolu ñoom Euh, kii bi lañ koy xool maanaam cër bi mu laal ci yére bi ñoom cër boobu kaar bi lañuy xool ñoom cër bi mu laal ci yére bi ñoom kaar bi lañuy xool parce que ñoom dañoo am principe bu ne kaar bi à partir de kaar bi ci la xam ne nangam bari voilà donc ñoom ci kër kaar de boobu ci la ñuy commencer ne lii dindi ko dafa nekk loo xam dafa ràññoo. léegi nag bu ñu defee différence boobu après c'est bon léegi c'est normal que après ñu jàll ci li nga xam ne dañ koy jéggale parce que parce que bu ñu jugee ci li nga xam ne dañ ko war dafa dëgër dafa dafa dafa dafa dafa dëgër après mu ak li nga xam ne dafa woyof après dañu jàll li nga xamante ne mooy dañ koo jéggale parce que foofu ñu xam ba xam am na wala amul ak pourquoi ñu koy jéggale lọ. Kẹ́ńkẹ́sùn àwọn ìkí bẹ́ọ̀lù ìjìnlẹ̀ wà wà ọ̀nà ọ̀rọ̀ lọ́lọ́. Ní ọ̀gbà. Donc, on a une relation entre am relation entre beewalu gileem ak le fait que yàqu gileem boo ko lekkee nga war a jàpp lool. voilà en fait Euh, mbéywalu giléem euh, dafa comme ni ñu ko gisee woon dafa dagana lekk dafa dagana naan dafa dagana naan parce que yonent bi moo ko joxe comme ça moom ak meew lu boole léegi euh, foofu waxuñu mais yàpp gëléem li tax ñu koy ñu koy nit ki bu ko lekkee mu di jàpp loolu li yéen bi wax na sallallahu daf ne ndax dafa li annaha khuliqat min ash-shaytan c'est parce que dañ ko bindi ci seytaane après ci la joxe exemple ci riwaaya bu nekk sunan imam Abu Dawud rahimahullah nee na xanaa gisoo leen gëléem su meree day day day cëpp du taxaw day cëppi cëppi te day gaañe xam nga kooku loolu mooy jikkoy seytaane bi mi ngi voilà ci la ñuy gisee ni maanaam li mu bëgg a wax ci wax maanaam li mu jublu ci wax ji tegtalewul ni matière u seytaane moo composé maanaam ci moom mooy cosaan bi ñu créé ji ji eh, gëléem comme ni nga xamante ne noonu lañ créé jinne ci tàkk-tàkk et que nit ñu ngi koy créé ci ban mais que lim ci jublu moom mooy ne dafa yor jikko jooju maanaam comme ni nga xam ne noonu la alxuraan waxee ne xuliqal insaanu min ajal nit dañ ko bindee ci yàkkamti maanaam mooy ne naturellement ak yàkkamti daa bokk ci liñ mooñaalee nit jilleem tamit jikkoy seytaane googu le fait que muy gaawam muy muy def saa yu meree day gaañe te du du du neex a téye et que day cëppi cëppi ba pare dafa nekk koo xamante ne tamit du fàtte ne tooñoon nga ko par exemple soo ko tooñee du ko fàtte fii ba téeméeri ak ci kanam bu la jekkoo voilà da lay te bu la jekkoo da lay rey donc loolu yooyu yëpp euh, euh, ay jikko la yoo xamante ne dafa nekk ci gëléem moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne jikko jooju nag euh, bu le mu nekk ci moom kon del jàpp ngir loolu maanaam parce que dafa dafa ne jàpp day fay nee na parce que dafa ni al al wudu yutfitu ghadab al-ghadab al-ghadab yurti al-ghadab njàpp dafay fay li nga xamante ne moom mooy mer loolu moom moo tax bi amee benn waat mu ne d'ailleurs exemple bi parce que dana al wal ghadabu min ash-shaytan te mer ci seytaane la jóge exemple bi mu joxe mooy gisoo ne lu tax xanaa seetluwuloo ne parce que dañu xal la en fait boo xamante ne xal la bu bu seytaane di def ci xolu nit loolu mooy mer mer ak xal la bu seytaane di jël dugal ci xolu nit et que moo tax mu joxe exemple ni looloo tax ngay gis ku mer ngay gis bët yi xonk léegi yow su ko defee soo ko defee da ngay daal di jàpp ngir mu mën a ndox xal boobu parce que xal li ko li anti anti dot bi moom mooy ndox loolu la tamit euh, jikkoy seytaane googu anti dot bi moom mooy ndox ndox mi nga xamante ne jàpp la mais ndoxul jàpp wala tàngaayal farata yooyu antidote la ci ci ngir mu mën a jikko jikkoy seytaane boobu nekk ci gëlëm li waral loolu nag du euh, sobe wala ñàkk sobe loolu tax borom xam-xam yi ñoom d'accord nañ ci rahmatullah alayhi ñoom ñëpp ñi jàpp ne ay dem àll gëléem wala ay tuur loxam sobe la ak ñuy wax ne du sobe ñoom ñëpp a ci yem ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne euh, mën nañoo julli euh, maanaam maanaam ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne duñu julli ci ki nga xamante ne moom moom ci ñuy yeew gëléem yi duñ jullee et ku ko jullee tamit sa julli euh, euh, pour ñi jàpp ne sobe la du baax parce que dañoo jàpp ne sobe la ñi jàpp ne du sobe du baax parce que dana baax parce que dañoo jàpp ne du sobe tout simplement mais que euh, maanaam ñoom acte bi le le fait ngay ngay jàpp ji wax amul influence maanaam lekk yàq yàqu gëléem moom ñëpp a jàpp ne dagal na amul kenn ci jullit ñi maanaam ci borom xam-xam yi laa bëgg a wax ah waaw loolu laay wax voilà loolu laay wax maanaam euh, jullit ñi ñëpp amul kenn ci ñoom ku jàpp ne yàqu gëléem dagalut a lekk amul mboolem jullit ñi maanaam borom xam-xam yi laa ci jublu d'accord nañ ci loolu voilà mboolem mboolem mboolem borom xam-xam yi d'accord nañ ci ne du lekk yàq gëléem dagal na donc cause bi dañ koy seet ci feneen et que cause bi tax ñuy jàppuwaat donc la tax ñuy jàppuwaat bu ñu lekkee yàq gëléem ci wàllu jikko ji lay aju au kon donte borom xam-xam yi wute nañ rahmatullah alayhi ci ndax lekk yàq gëléem day yàq njàpp wala déet comme xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne lekk yàq gëléem day yàq njàpp mais. cause mais mais que euh, euh, euh, vraie raison bi moom mooy ne lekk yàpp ngële ngëleem buñ nee waat bi nga xam ne moom la ñuy wax maanaam dañoo sopp ñu jàppuwaat et que jàpp googu luñ sopp rek la lu ko waral parce que jikko ji nga xamante ne moom la yent bi wax ne sallallahu alayhi wasallam mooy gi nekk ci gëléem moom lay bañ mu wàll nit ki nga xam ne moo koy lekk parce que nit suy lekk dara jikko ji loola yor daf koy wàll loolu bokk na ci li borom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhim ne moom moo waral ñu xaraamal lekk yàpp mbaam xuux lu tax parce que yàpp mbaam xuux ak ak ndegmeent yi daye ndax ndegmeent yi jikko jooju dafa gën a fës ci ñoom que ñu fës euh, ñeneen ak feeñee ci ñoom dafa gën a garaaw ni mu feeñee ci ñi nga xamante ne muy rëbbkat yi ñu kenn ni mu feeñee ci gëléem et que euh, kuy lekk masalan euh, euh, mbaam xuux comme li al Abu Hayyan wax rahimahullah al Andalusi ci Bahrul Muhit ci bi muy sax ci aaya yi bi nga xam ne ñoom ñooy wax wàllu lekk yàpp mbaam xuux ni mu xaraame mu ne parce que mbaam xuux dafa bokk ci ay jikko mooy dafa fiiru mbaam xuux fiiru Euh, mu ne te ñun gis nañ ko ci suñu dëkk bi parce Espagne la dëkkoon mu ne ñun gis nañ suñu dëkk fii nit ñooñu mel maanaam ñi lekk yàpp mbaam foofu ñoom jikko jooju ni ñu ko amee fii maanaam ñàkk fiir bi te subhaanallah jikko jooju dafa léegi yaatu ba nga xamante ne problème li ñuy ci ki nga xamante ne dafa fiir maanaam ki nga xamante ne dafa maanaam subhaanallah da da ngay nit ànd ak soxna mu biis gaa yëpp gaa yëpp mu biis nañ amul de problème non c'est normal et que ki nga xamante ne mooy mooy mooy affaire boobu moom lay génne kooku moo normal wul loolu mooy ñàkk si wala iyaazu billah parce que Euh, loolu la ñuy wax dusuur mooy euh, li ci yent bi ne sallallahu alayhi du dugg àjjana mooy waa ji fiiwu ah, ah dayus laa bëgg wax voilà yent bi sallallahu ne du dugg àjjana lu tax du dugg àjjana moom kër gi mën ngaa dugg yàq ko ko te du yëngu ci fiirul te léegi loolu loolu mooy mooy généralité bi te loolu c'est très grave subhaanallah ah comme li <laughs> waa ji doon wax nee na léegi kër nit ci kër gi euh, ba tooñ ci doomu jàmbur te kenn noo xam turam ndax nu mu tudd dem léegi lan lañu laaj kan moo <laughs> euh, ku tooñ ku tooñ doomu jàmbur ñu ne gaayan xam nga gaayan moom du <laughs> mais loolu euh, ci di lekk yàq mbanku dafay feeñ ci dafay dafay dafay feeñ ci moom ki di te lu lu ma xel la parce que kii lekk yàpp yi nga xamante ne euh, euh, yàpp mi bi tamit day am jikko jool day am mais moom moom li ñuy dindi ci moom mooy ragal yàlla ki lekk yàpp miir bi moom ragal yàlla mooy denc moom voilà kii lekk yàpp maanaam et cetera maanaam mbir yi nit ci li am ay conséquences jikko ci moom nit ki noonu kii lekk lu daganul loolu moo ak njub du ko Mm-hmm. wala du jub maanaam loolu cause bi mm-hmm. dañ koy seete plutôt ci conséquence u lekk mbir mi mais comme que yàpp gëléem moom dagan na et que problème bi mën nañ koo éradiquer ci euh, ci ci jàpp loolu moom moo tax ñu jàpp loolu mais euh, après amul rapport ak euh, voilà mais sinon mbiwalu gëléem moom day fajaate voilà maanaam njariñ ñi nekk ci gëléem aussi am nañ te bokk na ci li koy wane mooy li le fait que borom subhaanahu di ko joxe exemple bi naa naan euh, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat la ila as-samaa'i kayfa rufi'at et cetera maanaam jikko yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gëléem ba tax borom subhaanahu wa di wane di di ko joxe exemple maanaam mën a muñ ji par exemple ak le fait par exemple tey gëléem mën nga koo yan dara di ko dawloo mu daw daw daw daw toute une journée te du taxaw du la taxawloo du la lekk du la laaj lu mu lekk du la laaj lu mu naan est-ce que bu naanee maanaam da koy téye dara bu ko naanee après euh, da koy maanaam mën naa denc dara fii ci biiram nga xamante ne pendant ay jamono yàgg yoo xamante ne euh, du soxlawaat nga di ko nga di ko wut ak yeneen ak yeneen ay jikko yoo xamante ne quand am na ko yoo xamante ne ay jikko yu baax la mm. yoo xamante ne maanaam mën a muñ jeeg ma nekk ci service nit ñi et cetera contraire voilà contrairement ak ñoom gaynde ñoom segg et on peut manger la viande, enfin, leur, euh, les, leurs excréments ou leurs urines ne sont pas, enfin, c'est pas impur. Ouais. Mais par, par, exemple, pour euh, les animaux domestiques, tels, euh, tels que les chats ou euh, les chevaux, par exemple, c'est impur ou pas voilà. oh, en fait, euh, nous, yàppam non euh, maanaam muus dafa xaraama loolu moom moo tax kon ak dem àllam ak tuur ndoxam loolu tamit dafa nekk loo xam ne sobe la comme comme comme nit sobe la quant à moom du sobe du fas fas du sobe maanaam euh, lu tax parce que yàppam ci boppam du sobe yàppam def <coughs> waaw mais voilà les animaux qui sont. comme lan mbaam mbaam par exemple moom moom moom bu tuuree ndox sobe la ak dem àllam sobe la. Eh, moytu prohibé non waxoon nañ ne dafa dagan et bu ñu nee dañ ko sib maanaam ci buntu riaayatu xilaaf rek la maanaam sàmmoon tey wuute gi la rek mais sinon euh, fas moom dafa dagana leen lépp loo xamante ne euh, sharia ñëwul leeral ne lii dafa xaram loolu dagan na voilà ba mu def yi nga xamante ne comme baax la mooy ñuule wala yaakaar naa badoo lañ koy xaram non ba bardo voilà gaa yooyu ñoom dañ xaram voilà mooy doomu façon mbaam mais loolu le fait que mu am mbaam moo tax li nga xamante ne moom mooy contre cas de figure euh, garab gi nga xamante ne ñoom ne garabu asma yi yooyu noonu comme duñu loo xamante ne luy dugg ci biir maanaam lu ñuy lekk la luy dugg ci biir baax la mais ngelaw la bu boobaa ñoom bokkuñ ci yi nga xam parce que bu fekkente ne euh, maintenant dafa àllaat beneen euh, mbir mooy su fekkente ne am na xet bu spécial bu ñu am ak ak ah waaw ah d'accord doo ko wan mais du dugg voilà parce que lépp loo parce que bu dee day dugg ci euh, day jàll ci bàq bi te mu nekk poudre bu boobaa day dañ koy tere day day day yàqu koor mais su fekkente ne euh, maanaam ci ci ci ci sa la ci sa làmmiñ lay lay yem rek maanaam ci ci biti lay yem rek loolu du yàq loolu moom mooy comme par exemple kii di euh, kii di mos li muy togg bu dee da ci làmmiñ bi la yam rek mais bu ko wannaasoo bien sûr que day yàq koor maanaam règle bi foofu moom mooy lu ñuy wannaasu ak lu ñu dul wannaasu su fekkente ne ñuy wannaasu day yàq koor su fekkente ne du lu ñuy wannaasu du yàq koor su fekkente lu ma lu ma jël la mu dugg maanaam mu nekk lu ma xëcc mu nekk ngelaw mu dugg loolu du yàq koor parce que li yàq koor mooy li nga xamante ne euh, day day nekk loo xam ne day rees il faut que muy rees li yàq koor loolu moom moo tax tey su ma amoon benn par exemple euh, dërëm parce que tey par exemple su ma wan noon dërëm wala ma wan na doon ci xeer nii bu bu bu mooy dëgër yi nii loolu yàq sama koor maanaam il faut que mu nekk loo xamante ne euh, euh, muy luy rees lay doon luy dugg ci baax tey rees maintenant loolu moom moo tax yi nga xamante ne bi ñu jaar ci yoonu baax te duñu rees maanaam yooyu duñu duñu duñu yàqu quoi quant à euh, règle bi euh, lépp loo xamante ne day perturber règle ci cosaan dafay nekk loo xam ne dafa xaraam lu tax parce que day perturber fonctionnement wu nit ki et que li perturber fonctionnement wu nit ki ci cosaan day nekk loo xamante ne euh, day mën a indi feebar te lépp loo xamante ne di ko provoquer day indi feebar loolu bu boobaa ci cosaan day nekk loo xam ne daf xaraam ba mu def nag ci cas de yoo xamante ne daganal nañ ko comme cas de ki nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy euh, kii at kii at te comme ñi ñi ñi ñi ñi euh, jigéen ñi nga xamante ne at nañ ak na Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma ñu dem aji bi fekk naan benn garab boo xamante ne benn reen la boo xamante ne day buñ buñ ko naanee da leen di tere gis seen baax loolu parce que loolu mais loolu période aj la parce que aj bi at ba at lay am te mënoo koo rattraper lu dul ci période bu dix jours maanaam ci période boobu noonu et que Arafat mënoo koo taxaw lu dul ci jour boobu euh, et nit ki maanaam euh, ko dafa bëri ay contraintes en fait ak ay ay doo parfumé woo doo def lii woo maanaam yu bëree bëri la laaj yoo xamante ne euh, Euh, euh, nit ki su fekkee fekkente ne euh, par exemple tawaaf bi mu war a tawaaf tawaafu kaaba gi amul benn temps bu mu ko def ci biir et nit ñi dañuy ñibbi te moom dafa am ñu mu àndal ak yooyu yëpp te bu boobaa day maanaam suñ ne ko da ngay maanaam règle bi maanaam su su ci gisee règle loolu day waral ci moom bu ñibbee itam maanaam parce que du mën a toog moom kese léegi su ñibbee moom kese faaw day mën a day sàmmonte mbooleem li ci ak sàmmonte mboolem li kii aji sàmmonteeg day sàmmonteeg moom ba keroog diwinte mu dem aji jiwaat pour dem mottali loolu te loolu noonu dafa contraignant trop te lépp lu mu ci def rek dafay war a rendi xar lépp lu mu ci def rek day rendi xar ngir mën koo faj maanaam bu lelleewe yi bu watee bopp bi bu parfumé woo bu sangoo saabu euh, bu am parfum bu def maanaam lu mu def rek bu bu bu bu ànd ak borom këram bu jotee borom këram maanaam lu mu def rek dafa bambar bu jotee borom këram moom ak bi day yàqu. après te di obligé euh, rendi xar bi à chaque fois mu def ko ba pare day delluwaat ci at bi ci tegu dafa yooyu maanaam y a beaucoup de contraintes yu tegu ci yu tegu ci ay kawam hmm. yooyu moom moo tax ñu muy loolu di dagal mais sinon su fekkoonte ne dagal la moo ci koor kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon la wax jigéen ñi ne ne Euh, au lieu ngeen di fay weeru koor ak gëneel gi ci nekk ci weeru koor woor juuru koor maanaam jour yi nga xamante ne ñoom ñooy jour yi ci seen bopp ba nga xamante ne même ci feebar borom bi wa an tasuumu xayrul lakum te ngeen woor de moo gën même ci feebar su fekkente ne feebar boobu terewu ko woor mu ne la am nga droit ba ne woor ah mais sax nga woor moo gën parce que jour koor gi dafa am ay spécificité yu ci yoo xam ne nekkul ci beneen bés bu nekkul ci biir koor gi ba tax mu ne ku dog benn jour weeru koor te tayyi ko fii ba ba ngay dee soo maanaam fii ba àdduna yi tukki soo doon woor doo mën remplacer jour boobu kon maanaam nga gis ne jour koor bi am na spécificité yoo xam ne nekkul ci beneen jour weeru koor am na ngëneel yu ci nekk nga xam ne benn jaamu yàlla farata boo ci def dañ koy multiplier par soixante-dix et que benn jaamu yàlla sunna boo ci def dañ lay at dañ lay jox tiyaabay ko def farata maanaam loolu ngëneel yooyu noonu yooyu yëpp bu doon ne loolu doon na dagan nit di ko def pour weeru koor bi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na wax jigéen ñi doon na leen ko xelal quand même wala boog danañ gis ci jigéen ñi maanaam ci salaf yi ci saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñeneen ñi tegu ci ñoom ñu ko doon def te comme xamuñu ci ñoom kenn ku ko ci bo boowaa li ñu mën a dogo ci mooy ne loolu dafa xaraama def ngir ne duñ daa commencé waaw waaw maanaam li ma ci bëgg a wax moom mooy loo xamante ne comme euh, dafa am ay euh, xam nga comme par exemple parfum xam nga parfum su fekkente ne da koo jël nga nga nga nga tis ko ci sa gémmiñ bi mu dugg loolu day yàq sa koor. nit ki noonu bu dee cuuraay la boo xamante ne dafa foor foor lool lool lool lool lool ba nga xamante ne day mujj nekk benn genre ah voilà day mel day mel ni benn genre maanaam loo xam ne da nga koy mën a da nga koy noyyi noyyi boo xamante ne daanaka waaw voilà et que maanaam day dugg ci sa bi nga yis sax yow càkkal bi ba ci sa put ji mel ni kuy tux par exemple exactement loolu mooy exemple bi tux comme kii tux rek bu fekkente ne genre boobu la loolu effectivement day yàq koor mais su fekkente ne comme nii la rek du puudar ngelaw la nii rek euh, loolu du du du yàq lépp loo xamante ne euh, bu dee côté perfusion yi su fekkente ne par exemple da lay dundal maanaam par exemple ki nga xamante ne dañ koo mooy ñooñu nga xam ne dañuy feebar mañ sampal leen ay butéel bu ko defee pour ñu mën ci wér loolu ñu mën cee dundee plutôt moom muy remplacer dund bi effectivement loolu day yàq koor voilà parce que parce que mbir mi ci boppam day remplacer dund gi voilà yamul nag ak ki nga xamante ne Euh, euh, dañ koy ñàkk maanaam day vacciné wu yi nga xam walla yooyu nga xam ne comme ku sibru ñoo leen piqûre piqûre boobu xeet boobu loolu du yàq koor parce que dundoo ci nit ci dund ci waaw ah. euh, lan mooy caractéristique yi lan lay def maanaam daal ci gàttal caractéristique yii ma la wax lii la. ah voilà non dañ koy pikiiroo voilà mais wa non ak tamit est-ce que day dafay taxaw taxawaayu lu lay dundal voilà ak dara tere fii ba ak yu mel maanaam loolu rek mooy question bi loolu moom lépp lu ci dugg day yàq day day day day day yàq foor lépp lu ci dugg du yàq foor parce que mbir yi maanaam il faut ñu comprendre loolu il ñu comprendre ne euh, euh, ñu ñu bàyyi xel maanaam euh, mbir yi dafa am ay règles maanaam li ëpp solo ci ñu xam ko mooy d'abord règles yi te bu ñuy sànq loolu laa doon wax. maanaam bu ñuy jàng il faut que ñu xam ne maanaam du ñu du ñu fi nekk di traiter choses yi cas par cas e que tous les cas de figure ndax lii ci la ndax lii ci la ndax lii ci la maanaam mbir mi du demee noonu dañ naan lii mooy règle bi nañ ko xamee nii joxe ci quelques exemple loolu mooy njariñul njàng mi sinon jarul ñuy tudd à chaque fois lii mooy ci dalil bi lii la preuve bi lii après dootul amati sens du tout dootul amati sens. parce que su fekkente ne lool lool la rek dañ kon dañuy ñëw rek commencé jël cas de figure yi répertorier naan cas de figure bii lii la cas de mais duñ xam lan mooy cause bi comme ñu résumé cas de yii ñu fiy wax yëpp amul woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais borom xam-xam yi dañ koy jéem wi ci règle générale yi maanaam ñu xam ne lii la maintenant cas de figure bii la. mais ay exemple la ñuy mën a joxe mais après nag à chaque te nit ci benn mbir concerné ko moom ci cas de figure bu général bi mën na cee xamee li nga xamante ne moom mooy particularité yi te te te te loolu mooy yan maanaam parce que cas de figure yi du ñu jeex événement yi comme circonstance loolu du jeex te tout le temps tout le temps y a des nouveautés jamono yi dañuy soppeeku période yi di soppeeku circonstances yi di soppeeku selon localité yi et cetera ak selon jamono ji ñu toll selon nouveauté yi selon découverte yi donc il faut que ñu bàyyi xel loolu kii boobu wallaahu ta'ala waaw